الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Euh, farata gi nga xam ne mbërëg gi moom moo ko waral ci lool loolu gisoon nañ ci hadiisu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ci ajam ga ak umraam ga nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko waxoon ne ko daa'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahli bi hajj tayil sa umra te nga firi sa bopp te nga peñew te nga daa di yéene sa aj nga daa di yëkkati sa kaddu ci maanaam nga daa di aj loolu moom la ko waxoon te kon ñu gis ne bi mu waree sangu sangaayal farata ak wuute gi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi def rahmatullah am wuute gi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhim tamit gisoon nañu ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci baabu muxallaqatin wa ghayri muxallaqa buntu li nga xamante ne moom la ñu ak li nga xamante ne bindee wuñ ci bindee wuñu ci ci li nga xamante ne moom mooy li euh, euh, jigéen di ëmb ñu gisoon ci hadisu sayidna anas bi radiyallahu taala anhu te waxoon nañ tamit ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa nase woon buntu bi ngir leeral masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu jigéen di gis mbërëg maanaam jigéen di gis deret te fekk mu ëmb te gisoon nañu ne li maanaam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute woon nañ ci deret jooju ndax deretu ëmb la waaw wala déet gisoon nañ li nga xam ne moom mooy teqantal yi aju woon ci seeni mbir ak la ni li gën a dëgër moom mooy ni ki ëmb moom li muy gis loolu du deretu mbërëg waaye deret la goo xamante ne deretu xeetu euh, jorngel la ak deret bi nga xam ne moom la ñu tuddee damu fasadin wa illa mooy deret goo xam ne dafa yàqu te dafa am sikk goo xamante ne moom moo ci ne wala boog feebar moom moo ko waral naka noonu gisoon nañu de eh, gisoon nañ ci hadiisu sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu te gisoon nañ ne tamit buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko nofe woon moom eh, ba tey ngir leeral tamit masala ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi eh, kañ la ñuy mën a jàppee ne kii deret gi mu gis deretu gësin la wala boog deret jooju deret ju yàqu la su fekkente ne dafa am mana euh, maanaam li nekkoon ci biiram li mu ëmboon dafa wadd loolu kañ la ñuy jàpp ne li muy gis loolu deretu gësin la wala boog lii du deretu gësin waaye dañ koy tuddee ba tey damu fasaadin wa la mooy deret goo xamante ne dafa yàqu niki noonu deretu euh, feebar la naka noonu euh, li masala bi nga xamante ne moom lañu ci waxutoon moom mooy masalatu ummul walad maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ndayu ndayu ndayu doom ji maanaam moom la ñuy tuddee ndayu doom ummul walad moom mooy masalan tey su fekkente ne dama dafa dama am jaam jaam bi jaam bu jigéen niki noonu ma euh, maanaam jaam boo xam ne taaraar la loolu mooy ne da koy jël di ko euh, jabaroo bu boobaa su fekkente ne dafa am doom euh, maanaam bu xësee ba am doom dootu ma dootu ko mën a jaayati mën naa koo goreel waaye dootu ma dootu ko mën a jaay dootu ma ko mën a maye ndax maanaam dootu mën a nekk ci jaamu keneen ku dul man nii wala boog ma ma ma ma ma ma ma bàyyi ko su fekkente ne nag xës na ba am doom bu loola amee moom bu ban bu ma génne adduna rek moom day daal di libre kooku la ñuy tuddee ummul wala maanaam moom dafay daal di libre doom ji nag sama doom la. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy attey diini attey l'islam ci mbir mi léegi nag loolu kañ lay sax maanaam mooy fi nga xamante ne moom mooy jamono jooju la maanaam mooy jamono ji nga xamante ne euh, mooy bu weesoo quarante jours lu mu ci teg rek fekk am na jëmm joo xamante ne bindu na wala boog am lenn lu bindu ci jëmmu nit ki rek moo bu boobaa bu juddoo dañu ne ah moom day jur na xale waaye xale ba matul bu boobaa nag euh, euh, euh, jaam boobu day daal di mën a nekk day daal di nekk ummul wala maanaam ci loolu lay saxe masala boobu moom mooy masala bi nga xamante ne jotuñu ko woon a gis ci hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci bunt yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci mooy baabu kayfa tuhillul ha'idu bil wala wal umra ana naka la ki nga xamante ne moom mooy mbërëg kii gis mbërëg ana naka la yéene yi ci kàddoom ci ak ak umra gisoon nañ ci ba tey hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ak yéen yi nga xamante ne moom moo ci aju ak li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci mbir moom loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi insha allahu taala ñu daal di dëgmal buntu bi nga xamante ne ci lay waxee baabu iqbaalil maxiidi wa idbaari buntu dëgmal iqbaalil maxiidi dëgmalu mbërëg wa idbaari ak dumbooyom bu ñu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah dafay faral di jëfandikoo baatu al-mahid maanaam te duy jëfandikoo baatu xayd maanaam suñu seetloo ci ni muy tuddee buntu bi day wax ghuslul mahid ah, kayfa ah, wala al-ghuslu min al-mahid ak yu mel noonu lay wax maanaam du jëfandikoo baatu xayd waaye baatu mahid lay jëfandikoo ànd ak ne kitaab bi kitaabul xayd la loolu nag buñ ko xoolee dañuy gis ne imaam al-Bukhari rahimahullah day faral di jëfandikoo baat yi alquran di jëfandikoo maanaam moo tax nga gis buntu ba la mu tuddee ko baabu muxallaqatin wa ghayru muxallaqa ngir ne baat la boo xamante ne dafa ñëw ci alquran ànd ak fii tamit noonu la tuddee buntu bi maanaam buntu yi boo ko seetloo yëpp da ngay gis baatu maxiidi lay faral di jëfandikoo ndax bi alquran naan yasalunaka anil maxiidi dinañu la laaj ci mbiru bërëg maanaam qul huwa adan waxal ne moom lu sobewu lu sibu la maanaam ci la ñuy gisee ne baat boobu alquran jëfandikoo ah, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom lay jëfandikoo loolu mu nekk ay xeetu doxalinam maanaam ak ni mu takkoowee ci ak alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne kon buntu dëgmal ak ak mbërëg mbërëg nag li nga xamante ne moom moo koy dëgmal moom mooy ah, maanaam ni muy dëgmaloo loolu ñëpp bokk nañ ci dëppoo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te moom mooy deret ji génn maanaam bu deret di tàmbalee génn rek dañuy xam ne deret maanaam mbërëg moom yegg si na waaye nag li nga xamante ne moom mooy charte bi nga xamante ne ci la saxalee mbërëg moom mooy mu nekk ci diggante at yi nga xamante ne moom la at lëm nit jigéen ji war a mën a gis mbërëg maanaam su fekkente ne dafa nekk ci at yoo xam ne dafa gën a néew at yi mu war a mën a gis mbërëg te moom mooy buñ ko xoolee globalement ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ginnaaw bañ ne gisoon nañu wuute yi nga xam ne moom lañ ci wuute moom mooy lu euh, néew juróom-ñeenti at maanaam juróom-ñeenti at lu ko gën a jigéen ji bu ko gisee dañuy jàpp ne lii du mbërëg waaye gisoon nañu wuute yi euh, niki noonu bu ëppee juróom fukki at ak juróom wala boog ci yenn ci borom xam-xam yi ñu wax ba du juróom-ñaar fukki at comme li lenn ci fuqaha u Maliki wa rahmatullah alayhim Ah, dañuy wax ne gisatul li muy gis dootul bëri loolu moom mooy benn charte bi ñaareelu charte bi moom mooy bu nekk loo xamante ne ci li ëpp ci borom xam-xam ni rahmatullah alayhim mooy day mat lu ñu tuddee aqallul hayd maanaam moom mooy su fekkente ne <coughs> deret bi matul ëppul mooy su fekkente ne deret bi daf maanaam mat na fan ak maanaam muy guddi ak bëccëg muy vingt quatre heures loolu moom mooy ci fuqaha u Shafi'iyya bi Hanabila rahmatullah alayhim bu dee ci Hanabila la moom mu ci Hanafiyya rahmatullah alayhim moom mooy mu ëpp eh, ñetti fan ak bu fekkee ci fuqaha u Maliki la nag rahmatullah alayhim moom donte benn yoon la génne sax maanaam bu boobaa ñoom dañ koy jàppee mbërëg ci ibadaat yi waaye bu dee ci muamalaat yi ak aadaat ñoom bu boobaa faaw day daal mat at ak euh, day daal war a mat at ak maanaam euh, day daal di mat bés ak guddeem maanaam muy vingt quatre heures kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo am ci euh, buntu boobu kon imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam wax ju xam ne moom la wax wa idbaari Euh, te moom mooy dëgmal gi nga euh, du mooyu gi nga xamante ne moom la mbërëg bi di du mooyu loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim foofu la ñu euh, wuutee ana naka la ñuy xamee ne deret ji du mooyu la loolu nag buñ ko xoolee dañuy gis ne wax yu ëpp ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala yi mu indi fii ci loolu la gën a leeral ci que ci leeral maanaam naka lay ñëwee maanaam ci ni muy demee ci loolu la gën a leeral mu ne wa kunna mu daal di indi euh, taaliq bii nga xamante ne wax la joo xamante ne mi ngi ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah waaye moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu nekk taaliqan mu ne wa kunna nekkoon nañu ñoom nisaa'un ay jigéen maanaam jigéen yoo xamante ne maanaam ay julit lañ ñoom yabaas na daan nañ yónnee ilaa Aisha di sayyidat Aisha muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha wa ja'ala al-firdaws maswaha wa ma'waha bid-durja wala bi duraja am na tamit dañuy wax diraja loolu maanaam muy ah muy muy morceau bi nga xamante ne ci la ñuy faral di def seen yenn mbir yi maanaam kon morceau tissu bi nga xamante ne xeetu besace lay doon maanaam moom la ñuy daal di yor maanaam mooy bi duraja fii xaa boo xam ne dana ci nekk alkursuuf mooy coton maanaam coton moo ci daan ne fii nekk na ci coton boobu ak sufra moom mooy lu jaune bi maanaam moom mooy xeetu deret la. bu jaune bi nga xamante ne day faral di ñëw ginnaaw bu mbërëg amee maanaam day faral di ñëw ci jamonoy mbërëg bu mbërëg bi waaj a jeex nga xamante ne léeg-léeg mu dem mu xaw a jeexale lool moom la ñu waxoon ne dafay nuru deret wànjar wala bokk mu dem commencé jaune maanaam am couleur bu mboq maanaam melo yu mu yor mooy mboq mboq mooy jaune euh, ci moom dégg nga mu ne nag moo tax euh, loolu moom nag la euh, moom la doon wax ne jigéen ñi dañ ko daan yónnee ngir ne dañ daan gis ne deret ji nga xam ne mooy ju ñuul ji nga xam ne moom la yenente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan inna damal inna damal hayd aswadun yu'raf naka deretu mbërëg bi dafay ñuul te def na ko xàmmee maanaam ñuulaay boobu ak xonkaay bi wala boo demee ba nekk loo xam ne dañ naan xumra xonkaay bi loolu dañ daan gis naan dafay dañu ñoom buñ commencé gis ne mi ngi dañ rek léegi bu boobaa day daal di dem dugg ci cadre nekk ak sufra wala boog al kudra wala boog nekk ak turba wala boog tur bi yetu maanaam moom mooy li nga xamante ne day nuroog couleur suuf maanaam buy commencé mel noonu di deñ jigéen ñi nag dañ ko daan jël di ko def ne ah lii de mi ngi nekk sufra la am na ci beneen riwaaya mu ne wal kudra am maanaam ak kudra bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, kudratu moom mooy ra lu mel ni raxasitu yàpp loolu couleur gu mel noonu léeg-léeg da koy am bu ko defee ñoom jigéen ñi du daal di commencé jàpp ne ah kon nag mbërëb bi dem na maanaam mooy idbaar mooy dummóoyu mu ngay dummóoyu moo tax nag ñu ko ko daan yónnee bu ko defee moom mu xool mu a joxe atte ci mbir moomu yéen mu ne euh, sayyidat Aisha taqulu moom sayyidat Aisha radiyallahu anha mu leen daan wax naan laa taajalna bu leen yàkkamte moo am ci beneen wax naan laa taajaliina bu leen yàkkamte maanaam hatta mbete tarayna maanaam ngeen gis al qafsata al bayda maanaam wuñ gu weex bi maanaam moom mooy euh, mbir la kii ba wëñ gu weex dañ koy tuddee wëñ gu weex ngir ne euh, euh, ni muy mel day day day rattax mel ne day dafa ma ba pare day weex tàll buy mujj génn ngir ne deret ji loolu muy àndal mel ni xeetu glaire glaire gu muy àndal boo xamante ne mooy ak xaartandiko day xaw a nuroog xaartandiko bu boobaa loolu muy àndal jékki-jékki commencé weex Euh, maanaam commencé yor ay couleur couleur yooyu muy yor di jekki-jekki di dem di dem ba mu jekki-jekki weex tàll loolu la ñuy tuddee bay bayda maanaam lu weex tàll la léegi nag jigéen ñi ñoom bu ñu gisee loolu commencé ñëw muy commencé yor couleur bu xaw a jaune bu mbokk ñoom loolu moom moo tax ñu daan jàpp ne xëy na kon mbërig mi jeex na ñuy laaj sayyidat Aisha radiyallahu anha ndax mbërig mi jeex na waaw wala déet sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha di leen tontu naan leen bu leen yàkkamti rek nig leen rek ba gis mbir moomu bu ñëwee mu mel ni ak xaxtadiko waaye day weex kàll loolu bu ñëwee loolu na ngeen daal di xam ne ah waa léegi kon nag mbërëg mi moom jeex na maanaam amatul leneen looleen di wax moo tax mu ne kon bu leen yàkkamti mbete xanaa ngeen gis loolu maanaam moom mooy al mbuum buum gu yeex googa mooy alxastatul bayda turiidu mu namm bi zalika ci loola ak tuhra maanaam ak laab minal xaydati ci mbërëg maanaam kon loolu li muy moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di indi wax ji ngir wane noonu la ñuy laabee ci mbërëg loolu nag mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne alaamaatu tuhur loolu la ñuy wax alaamaatu tuhur mooy mandargay laab maanaam mandargay laab al-qassatul bayda daf cee bokk saa yi ñu gisee al-qassatul bayda rek maanaam xam nañ ne mandargay laab maanaam lii laab gi am na loolu mooy benn ñaareel bi ci def ñaareel bi ci def te moom mooy mandargay làpp moom mooy lu ñu tuddee jufuuful bi maanaam mooy seen dig pëy seen dig pëy nag buñ ko waxee jubluwuñ ci ne pëy gi dafay dem ba nga xamante ne day seen di complètement ndax loolu daanaka du jàppandi loolu daanaka mënta ne maanaam ci jigéen bii dund waaye li nga xamante ne moom lañ ci jublu rek moom mooy Euh, su fekkente ne nit ki dafa jël coton teg ko ci plaque bi nga xamante ne foofu la deret ji daan génnee bu ko yëkkati dootul gisati maanaam lu du ci gis dara lu ci euh, takk loo xamante ne nuroo na ak deret loolu lañ ci jublu loolu nag su amee ndax am na léeg-léeg ci jigéen ñi ñoo xamante ne du ñu am kasatul bayda booba ci yenn jamono yi maanaam bu boobaa loolu moom moo tax ñu di leen considérer ci ne ah ñuy jàpp ne kat ah kii kat moom est ce que kon lii laab na waaw wala déet bu boobaa te loolu ñi ko gën a bàyyi xel mooy a tuhur mooy mooy jufuuful farj moom mooy fuqahaa u maaliki rahmatullah alayhim waaye bu ñu xoolee daanaka ñu ëpp ci ñoom ànd nañ ci am na beneen mbir nag boo xamante ne lenn ci borom xam-xam yi dañ koy faral di tudd ne loolu tamit mandarga la ci ne juge nañ ci mbir dem nañ ci leneen moom mooy jamono joo xamante ne da ngay daal di natt ne xam nañ ne aada bi weesu na aada bi weesu na et que euh, lii nag ñu ciy yokk bu dee fuqaha u maalikee la rahmatullah alayhim ñu daal def istizhar maanaam ñu daal di négandiku ñetti fan loolu bu jàllee loolu dañuy xam ne loolu mandarga la tamit buy wane ne laap nañ maanaam loolu tamit dafa bokk ci alaamatu tufri euh, waaye yee ñaar yële mooy ci jigéen ju normal du feebaru dara jotu ko amul benn jorngel waaye jorngel buy am tamit moo tax at tey moo tax day yor at tey ku laap ne euh, moom donte mi ngi gis deret waaye day yor at ki nga xamante ne moom ba tey dafa laab moo tax kon borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ko boole ci loola am nag bu dee ñeneen ñi tamit maanaam moom mooy aada bi romb rek bu aada bi romb rek loolu tamit dañ koy jàppee ne euh, kon euh, loolu maanaam laab jot na te bu boobaa jigéen ji day daal di sangu farata bu boobaa mbooleem li nga xamante ne moom la ko euh, mbir mi doon tere. da ko da koy daal di mën a def mu wa bal wa balaga te e, jote na ibnata Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu maanaam e, doomu Zayd ibn Sabit boobu radiyallahu ta'ala anha maanaam moom nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim e, wuti nañ ci ay waxam ndax Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu am na doom joo xam ne Hasan la tuddoon am doom joo xam ne Amra la tuddoon am doom joo xam ne Umm Kalsum la tuddoon waaye euh, kenn rek lañ ci xam ci ne waa am na tamit ñeneen waaye kenn moom comme li imam al-Hafiz na Hajar wax rahimahullah ne moom rek la ci xam ne moom moo daan moom moo am riwaaya maanaam mooy Umm Kalsum ñeneen ñu dul moom xamuñu ko donte am na ku ñuy wax Umm Saad koo xam ne borom xam-xam yi wuute ñu rahmatullah alayhim ndax doomam la waaw wala déet ak it nañ ci ay mbiram euh, radiyallahu ta'ala anha te boole woon nañ ko ci saxaaba yi tamit radiyallahu anha waaye euh, li nga xamante ne moom mooy zahir bi moom mooy ne amaan na du kooku waaye nag ak lu mënti xew kenn daal ci doomu Seydina euh, Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu moom moo doon moom la mbir mi xew ci moom mooy an na ne nisaa am na ay jigéen yoo xam ne yatoo na dañ daan woo dañ daan laaj bil masabih ci ay eh, lamp maanaam dañ daan indi ne indil ñu làmp yi fii min jaw fi layli min ci jaw fi layli guddi maanaam xaaja guddi maanaam xaaja guddi lañ daan ñëw di wut ay lamp na ñuy xool ila tuhri ci laap maanaam mooy lan mooy di xool ndax laap nañ waaw wala déet dañuy nelaw ba xaaja guddi ñu yeewu daal di taal lamp yi di xool di vérifier maanaam ndax ñoom laap nañ waaw wala déet loolu nag bi nga xamante ne loolu xamoon na ni jigéen ñi am nañu ko ci doon def fa qaalat mu daal di wax moom radiyallahu anha maa kaana nekkutoon de an nisaa jigéen ñi maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum na jigéen ñi saxaaba yi de nekkuñu woon yas naa na di def haaga lu mel nii maanaam wa aabat ba pare mu daal di eh, ayibal maanaam mu daal di ayibal alayhim na ci seen kaw maanaam mu sikk leen daal di leen lii kat bu leen ko defati lii baaxul maanaam ndax ngir lan ngir teengal la. maanaam xeetu keengal la ndax lii nag li tax moom mooy jigéen ji kon li mu war a def mooy lan maanaam mooy jigéen ji su yeggee ci niveau wu ak su su su su lu muy def moom mooy day dafa am période maanaam bu waree tëdd par exemple bu dee guddi la ba guddi gi mi ngi gis mbërëgam bu heure julli gee weesu na maanaam wala boog jot na bu boobaa su demee ba war a tëdd lay vérifier bu xoolee léegi bu boobaa mën naa bàyyi ba fajar bu fajaree bu waaj a yeewu pour fajar mu doog a yeewu vérifier waaye du def saa yu nekk muy jóg di vérifier ndax waaw wala déet ndax xam nga bu ñu yeggee ci niveau bu mujj bi deret bi day commencer wàññeeku comme deret bi day commencer wàññeeku mandarga yi wane mi ngi waaj a laab day daal di ñëw waaye bu boobaa obligé wuñ ko muy vérifier saa su ne ah bu demee ba war a tëdd mu vérifier su gisee ni des na mu tëddaat nelaw tranquillement bu mu am dara lu muy xalaat ba fajar jot bu fajar jotee mu yewu juste ama fajar xool ba xam laab na waaw wala déet su fekkente ne laab na mu daal di sangu fay timisam ak geewam julli timisam ak geewam su fekkente ne laabul mu daal di bu bu bu buy nelaw mu nelaw lu muy def mu def ko et cetera waaye euh, loolu dong lañ ko ci laaj waaye laajuñu ko ci muy yeewu guddi di xool di yeewuwaat di xool di yeewuwaat di vérifier ndax euh, euh, laab na am déet loolu euh, moom bokkul ci mbir mi te loolu day wane maanaam woyofaayu diine ak ni nga xamante ne noonu la simple loolu moom mooy li saxaaba yi radiyallahu ta'ala maanaam ni mu kom askanalee ne jigéen ñi daanu ñu def lool maanaam mooy jigéenu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhunna moo teg ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon da gis ne asar yi mu indi yëpp dañuy tegtale maanaam ni nga xamante ne noonu la ñuy xàmmeewee ak noonu la ñuy bàyyee xel bu bu bu bu di dummóoyu maanaam dañuy gis ne asar yi loolu la ci traité maanaam mbërëg buy dummóoyu ana lan moom mooy li nga xam ne moom mooy seeti mandarga yi ak ana nan lañ koy seeti maanaam bu fekkente ne bëccëg la tamit noonu dong lay def bu dee bëccëg la euh, diggante julli yi lay vérifier saa yi ñu waree julli rek lay vérifier mais du def saa su ne muy vérifier chaque cinq minutes mu dem xool vérifier déedéet saa yu waree julli su tisbaar jotee mu dem vérifier ndax gis na waaw wala déet su gisee ni gisul euh, mbir mi des na mu daal di toog tranquillement nekk ci dundam ba tàkkusaan jot mu vérifier waat amul leneen lu muy def bu tàkkusaan jotee mu mu mu vérifier gis ne affaire bi kiwul mu xaar ba jant bi di waaj a so mu daal di vérifier waat su gisee ne nag léegi deñ na bu boobaa mu dem sangu ji julli tisbaaram ak tàkkusaanam daal di dem yoonam Euh, kon loolu moom mooy euh, li aju ci wàllu atteef googu euh, mu ne kon wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilay Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al musnidi rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al te Yamaan moom mooy Akhnas ibn Khunays al Ju'fi maanaam moom ki nga xamante ne maamam moo tuugal maamu imaam al Bukhari rahimahullahu taala moom mii nekk tamit sëtam nekk sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñu ko Abu Ja'far al-Musnidi al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu taala ci taabi'i taabi'i yi la bokkoon bokkoon ci ñi nga xamante ne siqaat yi lañ ah, du koy wax al-Musnidi ngir ne maanaam masaanid yu bari da leen dajale woon maanaam mooy ah, hadith yoo xam ne dañ leen a jokkale càllale yu bare bare bare daf leen a jokkale woon moom mokkaloon leen xam leen nekkoon euh, imamu hadis ci maa wara an-nahr ci jamonoom euh, te amul kenn ku jañanteeg moom te moom mooy ustaazu di sëriñu imaam al-Bukhari comme ni Abu Abdullah al-Hakim rahimahullahu ta'ala waxe moom mi ngi euh, génn adduna ci Dhul Qa'da ci deux cent vingt neuf ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, dajale na ay xadis yu bari yu mu jëlee ci Sufyan ibn Uyayna ak Marwan ibn Muawiya ak Ishaq al-Azraq al-Fudayl ak al-Fudayl ibn Iyad ak Abdullah ibn Numayr ak imam Abdurrazzaq as-San'ani ak mboolem ak ñu bari bari ñi nga xam ne bokk nañu ci euh, génération boobu noonu. naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci ñoom moom mooy ku mel ni imam al-Bukhari bi rahimahullah te ci moom rek moom moo solo ci moom ci mboole waa ashaabu kutubu sitta euh, moom euh, te ci saxiixam bi solo na ci moom comme niñ ko gisee gisaat ko ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali euh, ak Abu Zur'ata ar-Razi ak Ubaydullah ibn Wasil ak al-Faqih Muhammad ibn Nasr ak ñeneen ñu mel ni ñoom nga xam ne ñoom ñëpp ci tabaqa imam maanaam ci génération wu sëriñu imam al-Bukhari yi bokk maanaam kon euh, imam kon moom imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom ci sahiham ci mboolem kutubu sitta mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy ibn Uyayna ibn Abi Imran al-Hilali rahimahullah te moom euh, euh, mooy kon Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala mi ngi gane adduna ca Kufa téeméeru euh, ci téeméeru at ak juróom-ñaar muy cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, foo gisee nag haddathana Abdullah ibn Muhammad te mooy al-Musnidi mu ne qaala haddathana Sufyan Sufyan boobu ibn Uyayna la ndax euh, al-Musnidi solowul benn hadith ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala mu ne an Euh, moom nag euh, mu ne an Hisham euh, te moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum mooy Abul Munzir ibn Abu Abdullah Abu Bakr mu nekkoon ay dakkan talam mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon tamit fiqa imam hafiz bokkoon ci sëriñ ñoom imaamu Maalik yëpp Sufyaan ibnu Uyayna al-Layth ibnu Sa'd ak ñeneen rahmatullahi alayhim amu ne an abihi mu jële ci baayam te moom mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwaam radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci saha ci ci taabi'i ak fuqaha sab'a yi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag yi boo te boo nekkoon ca Madinatul ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam nekkoon jaamukatu yàlla bu màgg te dëddu adduna nekkoon koo xamante ne ku sell la te ragal yàlla nekkoon tamit borom xam-xam bu mag dajale xam-xam dajale ay xadis lu bare bare bare ci euh, tantam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ak ak ak it ak ak ak yaayam mooy sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha ak ñeneen ak ñeneen maanaam ba pare bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dajale woon fiqh maanaam euh, nekk borom xam-xamu fiqh bu mag a mag a mag noonu la nekke woon tamit kilifa ci mboolem fànn yi nga xam ne ñoom ñooy fànn diine ak xeetu jaamu yàlla yi moom mi ngi gane adduna ci ñaar fukkeelu at ak ñeent ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn ci juróom-ñeent fukki at ak ñeent mooy quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xamante ne radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Humayra moom mooy as-siddiqatu bintu siddiqatu tayyibatu bintu tayyiba radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom mooy borom jaloore yu kaw yeeg ngeneel yu rëy yi bokk na ci jaloore mooy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy rob ci ci ci néegam te naka noonu ci néegam ci la génne adduna naka noonu foofu la ñu rob ñeneen ñaari biddiw yu mag yi di weer yi ak jant jant yi muy Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhuma ñoom itam foofu lañ leen rob ci néegu Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam ñu gën ci kaw suuf te ñu xam seen bàmmeel fa lañ leen rob ci gën ci mboole mbindee fi foofu lañ ko rob sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy néegam te naka noonu ci ayam ci la génne adduna niki noonu ci diggante nee na sama diggante dënn ak sama put gi ci la ci la yenente bi sallallahu alayhi wa tegoon génn adduna sama tuflit ak am jaxasoo jamono ji muy génn adduna loolu rek doy na ci ngëneelam radiyallahu ta'ala anha moo ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy ŋàññ ak di ko jam lan la ñuy wax fi mu toll tey bu ne bu ñu bëggoon a seet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañ koy ziyaare ji xanaa du dañuy dem ba ci biir néegam xanaa du néegam la ñuy dem kon ñoo nan la ñu mën a taxawee euh, di wax ci moom lenn ñaaw wala loolu bokk na ci mandarga yi ak ñaaw ak mbonte moom mooy nga am loo ko jàppal ci lu ñaaw radiyallahu ta'ala anha moom kon euh, musnadam mooy deux mille deux cent dix hadith comme ko waxe woon imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci cent soixante-quatorze ci ay haditham imam al-Bukhari wéetoo na ci cinquante-quatre imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf hadith radiyallahu ta'ala anha wardaha a ja'alaha 'aliyan firdawsi maswaha wa ma'waha mu ne anna Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha moom tamit waxoon nañ ay mbirum nga xamante ne moom tamit sahaaba la boo xamante ne Euh, euh, doon dund na tam jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo amee woon jorngel te moom mooy ci laaj laaj bi nga xamante ne moom mooy xadisu euh, bi mën nañu mooy xadis bi gën a siiw ci wàllu istihada maanaam di wax ci wàllu jorngel mooy xadis te muttafaqun alayhi la mooy xadis sayyidatu Fatimata bint Abi Hubayt radiyallahu ta'ala anha nee na kaanat nekkoon na tustahaadu daan gis ngel maanaam mooy daan nga gis mbërëg boo xam ne dafa ëppoon deret doo xam te ne dafa ëppoon euh, lam daan gis nee na fa sa'alat mu laaj annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zalika loolu irqun sibit gu fàcc la walay fat la waaye doo nekkatul nag bil xaybat ci ci mbërëg maanaam euh, ko loolu gisoon nañ jàngat yi nga xamante ne moom moo ci aju woon léegi mu ne ko fa iza aqbalat su dëgmalee al xaydatu euh, deret gi fa maanaam mbërëg gi fa da'i na nga bàyyi as-salaata julli maanaam kon soo su deret di dëgmalee bàyyi julli maanaam li nga xamante ne moom la jublu ci deret di dëgmal na maanaam mbërëg gi dëgmal moom mooy ndarga yi wane ne mbërëg am na te loolu waxoon nañ ko léegi maanaam moom mooy ñu gis ne deret ji eh, génn na waaye ci moom kaa bi nga xamante ne moom la nekk loolu li nga xamante ne moom mooy mandarga gi mooy dafa natt bis yi maanaam bis yi nga xamante ne moom la daan gis mbërëg yooyu la natt maanaam ci yooyu noonu la koy xamee maanaam kom boobaa dañ ciy xamee ne ki nga xamante ne moom mooy ci gis jorgel moom ni muy xamee ne maanaam ko imaginer koo xamante ne jigéen joo xamante ne day gis jorgel istimraar dafa am ci moom maanaam deret bi continuer di tuur bis bu jot deret di génn ci moom kooku xam ngeen ne ni mu koy xamee du xaar ba gis deret rek xam ni kon deret di ñëw na waaye li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhârî rahimahullahu taala indi hadith bi di leeral wax bu yi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy ne daf ci leeral ne deret bu fekkente ne nit ki dafa am ndax wax na ñi nga xamante ne mooy jigéen ñu normal ñi loolu ci taaliqaat yi la ko indi amma jigéen ji nag moom mooy kii gis jongel moom mooy istihada bu boobaa moom danaan ko yow a hadith bi dani la su fekkee nan nga koy xàmmee mooy dangay ngay natt bés ya nga ka daan gis maanaam te loolu masala yooyu yëpp gisul nañ ko te leeral loolu nañ ko walillahi alhamdu wal minna maanaam bu boobaa xam ne ah man de su ma mbërëg fii la daan tàmbale nii laay xamee ni su ma tàmbali na bu boobaa booba mu daal di bàyyi julli bu bàyyee julli nag day bàyyi waale mboolem li nga xamante ne mbërëg da koy tere nit <coughs> da koy tere jigéen lu demee nekk tawaaf kaaba gi lu demee nekk woor lu demee nekk borom këram mën a jot ak moom ak yu mel noonu loolu kon lu maanaam mooy lu demee noonu moom mooy lu demee nekk di jàng Alquran wala boog muy téye kaamilu Alquran ak yu mel noonu loolu yëpp kon loolu bu boobaa daf koy daal di mën a bàyyi loolu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallama di leeral fii maanaam moo tax mu ne ko fa daif moo tax ci beneen riwaaya mu ne fa daif salaata ayyaama ak fa daif salaata ayyaama allati kunta taxidiina fiiha maanaam ah voilà waaw fa daif salaata qadra al ayyaam allati kunta taxidiina fiiha naam bàyyil julli lu tolloog bés yi nga xamante ne moom nga daan gis eh, mbër gi jazakumullahu xayran mu ne kon loolu moom mooy li nga xamante ne loolu lako ko la ko kon julli jamono jooju maanaam lu tolloog loola kon ci la ñuy xamee ne kon bu da koy natt ci loola waaye ci euh, jamono ak ci maanaam ci tàmbali gi ak ci jeexal gi moo tax mu daan ciy teg ne wa iza ak barat saa yu dumoyoo maanaam mooy soo demee ba xam te fii laa daan yam bu boobaa faghtasili na nga sangu wa salli te na nga julli maanaam bu boobaa day daal di sangu benn yoon lay sangu nag Euh, te wasalli te na nga julli maanaam benn yoon boobu rek lay sangu du sangu ñaari yoon du sangu ñetti yoon bu ko ba sangu période boobu bu bu dee sanguwaat na rek dafa fekk ne dafa amee janaaba moom ci lay nekkee lu war ci moom maanaam mooy mu joxe ak borom këram waaye nag mu ngi julli maanaam bu boobaa muy julli saa su ne te bu boobaa comme niñ ko gisee mooy dafa war di jàpp tamit saa yoo xamante ne war naa julli bu boobaa kon daal dinañ dinañ daal di gis ci diggante taaliqaat ak fii gis nañu ni nga xamante ne noonu la ñu xamee ni kon mbërëg mi dem dummóoyu na amma nag li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu julli ji bu boobaa ni nga xamante ne noonu lay def moom mooy su xësee ba arrêté rek day daal di julli maanaam tey erreur bu jigéen ñu bari di def mooy masalan dañuy daal di set set nañ ci bëccëg gi ba pare daal ne bon sangooguma naa xaar maanaam ñoom jàpp nañ ne bu ñu sangoogul rek julli waragu leen te li muy tekki mooy dañoo war a sangu léegi maanaam masala bi ñii la demee su fekkente ne suba gi la maanaam su fekkente ne tisbaar gi la ak tàkkusaan bi bu boobaa loolu day daal di dugg ci jullit ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam daruura bi day daal di waxtu daruura bi maanaam mooy waxtu lor gi day daal di da di daal di concerner ñoom jigéen ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo gis mbërëg masalan tey su fekkente ne jigéen ji dafa set tàkkusaan dafa set tisbaar Euh, ci jamonoy tisbaar bi amul lënt-lënt day dem sangu ji julli tisbaaram bu fekkente ne dafa set jamonoy tàkkusaan bu boobaa day daal di tamit sangu set dem julli ji tàkkusaanam ak ah, tisbaaram ak tàkkusaanam tisbaaram ak tàkkusaanam ndax tisbaar ak tàkkusaan ñoo bokk darura léegi euh, waxtu daruri ñoom ñoo ko bokk léegi su fekkente ne nag mbir mi nag fi lënt-lënt gi fi mbir mi euh, di amee ak teqantal gu jar a bàyyi xel mooy bu fekkente ne waxtu wi mu am ngir jant bi soog bareetul loolu bu boobaa day daal di xool bu fekkente ne mën na fee sangu cangaayal farata daal di dem julli ñeenti rakkay tisbaar teg ci ñeenti rakkay tàkkusaan jant bi doog a soog bu boobaa loolu lay def su fekkente ne euh, loolu mooy ki nga xam ne moo teew ci tukkiwul tukkiwul mais dafa teew bu fekkente ne tamit dafa julli Euh, euh, am na jamono joo xamante ne mën na fi julli euh, juróomi rakka maanaam mën na sangu sangaayal farata bu ca noppee juróomi rakka la mën a julli booba boobaa li muy def mooy day sangu sangaayal farataam julli ñeenti rakka tisbaar julli benn rakka takkusaan fekk jant bi soogul bu ko defee su jógee ngir mën a julli ñaareelu rakka takkusaan bi ci jamono jooju ci la jant bi di commencer so di tàmbalee so man di tàmbalee dugg bu boobaa loolu lay def ngir lan ngir ne yeneen bi sallallahu wa sallam dafa wax ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala mu ne man adraka man adraka al-asra qabla ghurubi ash-shams man adraka rak'atan qabla ghurubi ash-shams faqad adraka al-asra képp koo xamante ne danga ngaa fekk da ngaa dab raka laata jant bi di sox dab nga tàkkusaan maanaam julli tàkkusaan concerné na la dina gën a ñëw nag ci wàllu waxtu yi bu ñu yegsee ci kitaabul mawaqit inchaa allah waaye fii ñu leeral ne li mbir mi maanaam mooy kon su fekkente ni jigéen jooju mën naa julli juróomi rakka ginnaaw bi mu sangoo ca ngaayal farata bu boobaa juróomi rakka lay julli maanaam bu boobaa day njëkk julli ñeenti rakkaay tàkkusaan tisbaar teg ci rakkaay tàkkusaan bi bu ko defee beneen rakka bi ci def yeneen rakka yi ci biti tàkkusaan la koy julli waaye am na julli tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan lu tax ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni benn waxtu woo dab benn rakka rek am nga waxtu ñu ngi mel ni tey ki nga xamante ne moom mooy ci ànd ak imam tamit bu dabee benn rakka ak imam rek am na mbooloo mook mbooloo mais ñoo bokk julli loolu moom moo tax du mën a jiite ñeneen ñi alors que bu ñu ñëwee fekk mataluñu rakka ñu fekk imam bi di julli te mataluñu rakka ñoom maanaam ñu fekk mu rukoo masalan ba jug ci rukoo bi ci rakka bu mujj bi moom bu ñëwee buy jullee ñoom bu boobaa day kàbbar julli mais bu ñu paree mën nañoo jiitante seen biir lu tax parce que tout simplement am na ngëneelu julli ci mbooloo waaye amul attey ku julli ci mbooloo loolu moom moo tax xukmul jamaa ak fadlul jamaa du benn am na ngëneelu ku julli ci mbooloo waaye amul acte yi ku julli ci mbooloo ci kaw lool loolu moom moo tax mu mën a ñoom mën a jiitante après fii tamit noonu la demee maanaam boo amee benn ràcca balaa balaa jant bee so am nga tàkkusaan nit ki noonu boo boo bu bu rëcc rek rëcc rëcc na la nag léegi loolu moom mooy kon bu fekkente ne nit ki jigéen ji dafay war a julli diggante tisbaar maanaam dafay julli donc diggante tisbaar ak takkusaan noon lay def su fekkente ne nag mënu cee am lu dul ñeenti rakka maanaam matatul juróomi rakka bu sangoo cangaayal farata ñeenti rakka rek la ci mën a def jant bi so bu boobaa dafay daal di julli takkusaan tisbaar bi da koy wàcc boobaa day julli takkusaan tisbaar bi da koy wàcc loolu mooy su fekkente ne dañoo teew amma su dee dafa nekk ku tukki maanaam dafa teew wala mu yor at tey ku teew mooy al mu muqiima wala boog hukmul muqiim mooy dafa teew wala mu yor attey ku teew attey ku teew mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa tukki waaye tukki ga mu tukki matul distance bi nga xamante ne moo war a tax ñuy wàññi julli wala boog mu mat distance bi waaye euh, jamono yam war a xaar ëpp na maanaam def na fa lu war a mat ñeenti fan dégg nga maanaam euh, bu ñu boo buñ ci génnee bis bi mu dugg ak bis bi mu génn loolu moom mooy euh, kon mooy kooku hukmul mu lay am dégg na kon euh, kooku jigéen jooju noonu lay jullee ak takkusaanam ci kaw loolu kon daa mel ni buntu boobu leer na ci ki julli tisbaar ak takkusaan ci jigéen bi léegi su fekkente ne nag dafa waroon a julli tisbaar euh, dafa war a julli tisbaar ak takkusaan waaye dafa nekk ci tukki bu boobaa. juróomi rakka yële ñu waxoon dañ koy daal di wàññi mu nekk ñetti rakka ngir ne ñaari rakka moom moo koy war ci tisbaar ak ñaar ci tàkkusaan bu boobaa su mënee julli ñetti rakka kese bu boobaa day daal mana mën bu sangoo farata julli ñaari rakkaay tisbaaram benn rakkaay tàkkusaan bi mu julli ko ci biir waxtu wi bu génnee garaawatul su fekkente ne nag euh, dafa. am ñeenti dafa dafa ñaari rakka rek la ci mën a julli bu boobaa tàkkusaan lay daal di julli am su fekkente ne benn rakka bu mat dong mënu koo julli bu boobaa tisbaar tàkkusaan yëpp dañ koy wàcc bu boobaa day sangu rek ngir xaar timis jot bu timis ngir ne mënu koy julli benn rakka bu mat léegi day koy ñëw taxaw pour julli timis kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy àtte bi aju ci buntu tisbaar ak takusaan jëpp ni atte boobu boo moom ngay teg ci timis ak yee maanaam timis ak yee ñeenti euh, boobu bu boobaa dootul nekkati juróom ñeenti euh, juróom ñetti do waaye euh, juróom waaye juróom ñett juróom ñaari rakka lay doon maanaam ngir ne timis ñetti rakka la gee nekk ñeenti rakka sudee dee ku teew bu boobaa buñ demee ba ni xaj fajar gi xar des na eh, maanaam lim ci mën mooy mu sangu farata julli eh, julli fi eh, juróomi rakka bu dee mën na loolu wala boog julli fi ñeenti rakka ñeenti rakka mooy bu boobaa mën na loolu bu boobaa day daal di bu bu xësee ba loolu xaj ci rek day daal di julli ñeenti day daal di julli ñetti rakkaay timis ak benn rakkaay gee dugg ci fajar gi continuer raakaay ngeewam te loolu mu tukki ak mu bañ a tukki ñoo ci yem lu tax ngir ne bu tukkee tamit ñaari raakaay gee lay julli te ñetti raakaay tisbaar lay julli ñaar ñetti raakaay timis lay julli te bu boobaa ñetti raakaay tisbaar lay doon ak ñaari raakaay gee bu booba faaw mu am fi mu mën fee julli lu mu bon bon ñeenti raakaay ngir mën a julli tis timis ak gee kooku loolu moom moo nekk àttam. bu fekkente ne dafa euh, bu dee julli suba la tamit bu mënee sangu farata julli fi benn rakka bu mat te tim suba te te jant bi du jógagum ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci jëm ñi hadith la wax sànq ne man adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shams faqad adraka subha képp koo xamante ne daj nga benn rakka laataa euh, jant bi di jóg benn rakka boo ko jullee jant bi doog a jóg bu boobaa yow fekke nga waxtu suba julli nga suba ci waxtoom kon bu boobaa su jullee moma boobu benn rakka bu bu mënee def sangu farata daa di julli benn rakka jant bi doog a jóg boobaa day daan nekk farata ci moom loolu bu boobaa nag du julli ñaari rakkay fajar yi ñaar rakkay fajar yi bu boobaa ñi xamante ne ñoom ñooy rajabatu fajar ñaar xam ne dañ a sopp xemmem leen ci fajar bu boobaa da koy daay day xaar ba jant bi jog ba mu def ay minutes bu boobaa ci la koy doogu mën a jullee maanaam ngir fay ko waaye rakkaay ay yi moom mooy nekk farata ci moom maanaam kon ci kaw loolu gis nañu maanaam li nga xamante ne moom mooy jigéen jooju kon li nga xam ne moom moo aju woon ci ay atem hadith boobu euh, gisoon nañu taxrij bi ne E, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro deux cent vingt-huit trois xadis numéro trois cent six e, te dana ko indiwaat xadis numéro trois cent vingt-cinq trois cent vingt-sept trente et un maanaam juróom benn yoon yi mu indi bii mooy ñetteel bi e, mooy trois cent vingt bii nii mooy mooy ñaareel bi wala moom mooy mooy ñetteel bi mooy ñetteel bi waaw bii mooy ñetteel bi ndax deux cent vingt-huit ak trois cent six waaw kon bii mooy trois cent vingt-huit dana ko indiwaat insha allah taala am naa tafrid bi gisoon nañ ko ci eh, yooyu walillahi alhamdu wal minna mu ne ibaabun laa taqdil haidu salat baabun buntu ngi nii buntu bi nee na laa taqdi du fay do doo aji gis mbërëg salaata julli maanaam muy dellu ci masala bu ñu gisoon léegi maanaam ne lii wàcc na ko léegi dootu ko du ko du fay mu wa qaala wax na Jaabir te moom mooy ibn Abdullah al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa Abu Sa'id te moom mooy Sa'd Malik ibn Sinan mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an an wa sallam mu ne day bàyyi as-salaata julli maanaam wax yi nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala da indi waaye e, ni mu leen indee daf maanaam kaddu gi maanaam ne jigéen ji day bàyyi julli wax ji ñëwewut noonu ci xadis Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu ak xadisu e, Seyd Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ndax Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu xadisam bi moom dafa nuroog xadis Sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha moom dina ko indi moom ci boppam imam al-Bukhari ci kitaabul ahkam euh, insha allah moom fi muy wax neen ghayra annaha la tatuuf wala tusalli mooy bi muy wax ci at bi mais day def lépp li ci nga xamante ne moom la at moom la doon def ba mu def ne moom daanul woon jul daanul woon euh, tawaaf te daanul woon julli amma hadith na Abu Sa'id al-Khudri bi nag radiyallahu ta'ala anhu moom romboon nañ ko euh, romboon nañu ko ci baabu tarkul haid sawm boobu romboon nañ ko mooy fi nga xamante ne ci la doon wax ak jigéen ñi naan leen jigéen ñi euh, bi mu naan ma naax naqisata aqlin wa diinin mooy hadis boobu ah bi mu waxee naan seen diine daa wàññeeku ak seenum xel maanaam foofu euh, gisoon nañ ko voilà foofu nag Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu euh, daf ne alaysa iza haadat lam tusalli wa lam tafum xalaadu su jigéen ji euh, gisee mbërëg du julli te du woor maanaam foofu euh, la loolu la doon leeral maanaam moo tax mu ne tada usala maanaam lii riwaaya bil maana la maanaam ne da riwaaya bil maana la ngir ne maana bi rek lay wax te ci ñaar yëpp dañuy gis ne dafay bàyyi julli maanaam ne euh, li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax a Aisha radiyallahu anha ne ko defal mboolem li ci at def sauf que doo tawaaf kaaba gi te doo julli fii tamit mu ne jigéen ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina wax ak jigéen ñi ne leen xanaa du bu gisee du julli te du woor maanaam kon ñu gis ne day bàyyi julli lay teg waaye baatu day bàyyi julli <laughs> moo gën a yaatu maanaam moo këni du baatu du ko fay tamit daanaka xaw koo leeral maanaam fan la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala sukkandikoo ci ne. bu mu julli rek que ni après du ko fay parce que du du julli jamono yu bëri tekkiwul ne doo ko fay après ah voilà ah, ah, voilà ndax voilà ndax koor gi ak yu mel noonu waaye bu boobaa ñaari tontu moo ci am bu njëkk bi moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bëgg a wax ne kom da ñu ko bul julli ba pare waxu ko ne ko na ko fay comme ni mu koy waxee ne koor gi na ko fay. bu boobaa loolu moom moo tax ñu xamee ci ne du julli loolu mooy benn wala boog ñaareel bi mooy ne dafa jël taaliq bi ngir tegtaloo ci ne du julli jamono jooju du julli mu indi taaliqaat yi ñaari hadith ngir leeral ne de toute bi nga xam ne ci lay gis mbërëg jamono jooju moom jigéen ji du julli dafay bàyyi julli ñu ne waaw ñu ne waaye nag ci hadith bi di ñëw ci la ñuy xamee ni du ko fay tamit maanaam nga gis ne mu mel ni dafa indi taalif ngir jiital ne jamono jooju doonu toon julli dégg ah, kon mu nekk ñaari xeetu tontu yooyu ah, rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Musa ibn Isma'il al-Minqari al-Hafiz al-Basri rahimahullahu taala mooy Abu Salama at-Tabuzaki mi nga xam te ne moom moo gën a siiwee ci turam ci Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci weeru rajab deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom rek moom moom moo solo moom ak imam Abu Dawud amma ñeneen ñi ci des moom faw dafa am ku dox seen diggante ak imam Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki rahimahullah mu ne qaala haddathana Hammam Ikrima ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi al-Mahmali muy Abu Abdullah da gantalam dañ koy tamit Abu Bakr génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi gën a dëgër ci ñi daan ànd euh, al imam Qatada ibn Di'amat as-Sadusi rahimahullahu ta'ala Euh, imam Ahmad ibn Hanbal dafa wax dafa dafa ne euh, hammam euh, saabitun fi kullil masaayix maanaam ku dëgër la ci mboolem sëriñ yu mu solo saa yu solo ci sëriñ rek xamal ni ku dëgër la rahimahullahu taala moom ci taabi'i taabi'i la bokk nekk waa Basra bokk ci siqaat yi rahimahullah mu ne qaala haddasa moom hadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala haddasana Qataada te moom mooy ibn Di'aamata as-Sadusi rahimahullahu ta'ala Abul Khattab da génn gane adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dafa silmaxa woon na sax ci mandargam moom non seulement dafa silmaxa woon ak maanaam bët yi fi mu ne bët yi fi mu waroon a nekk sax asakut maanaam bënnut moom bënnut voilà moom noonu la moom moom waa dafa tëju woon complètement bët yi rahimahullahu taala bokk mais gis ngeen imam bu màgg la rahimahullah bu ñuy wax Qataada ci téere tafsir yi da ngay dégg Qataada nee na ah doo leen koy ci téere tafsir yi Qataada nee na dégg tamit ci hadith yi dañuy wax bu ñu gis fiqh xam-xam téere tasawuf soo ci demee tamit dañ naan ah Qataada daan na def lii daan na mel nii maanaam moom imaam la ci mboolem fànn yi voilà bokk na sax ci li ñuy wax ne moom bokk na ci li mu ràññee ko mooy ne masalan suuratul Baqara benn yoon la ko dégg mu ko déggee noonu ci la ko mokkale répété atu ko benn yoon ak ñu mu guddee léeg-léeg yenn ay ni ñu nuróowee yëpp benn yoon boobu la ko dégg ko mu jeex moo tax euh, mook Sayyid ibn Musayyib rahmatullahi alayhi ma ñoom mës leen a jàpp ñoom ñaar mu dem muy jàng ci moom fekk ñu jàpp leen euh, dégg nga mi ngi mel rek ñu war leen a maanaam indil ay xeeti coono ak ay jafe-jafe mais ni leen doon jàppe noonu gësam leen di leen yóbbu moom mi ngi laaj say dom waa xadis sàngam nag mu koy wax muy jàpp maanaam <laughs> loolu ah <coughs> <coughs> muy wax muy mokka dégg nga <laughs> maanaam mu ne qaala nee na xattasat nii nettali na ma muaaba te moom mooy Maazat bint Abdullahi al Abu Sahba Ummu Sahba koy daakantal moom tamit waa Basra rahmatullahi alayha moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu bokk ci ñi gën a ci ñu ñi ci ñu soloo ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bokkoon tamit ci borom gënir yu mag yi jigéen ñi gën ci Euh, euh, imam Ibn Hibban rahimahullahu taala nee na kaanat min al abidat bokkoon na ci jaamukatu yàlla yu mag yi euh, imam az-Zahabi ne min min al awaabid bil Basra bokk maanaam nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Basra kaanat tuhil layla maanaam da daan dundal guddi gi yëpp moom da bokk na ci jaamu yàlla borom këram nag Sirata ibnu Aysham la tuddoon euh, rahima rahmatullahi alayhima moom nag moom dafa ne anna imra'atan nee na am na jigéen maanaam te jigéen jooju moom mii lawul qaalat dafa waxoon li Aisha te ñeel sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko léegi mu ne atajzi ndax dana fay ihdaana kenn ci ñun salaataha ak jullam idha tahurat bu laabee maanaam est-ce que bu ñu jullee ñun bu ñu ñun est-ce que ku ku laab ci ñun day fay julleem moo ta nga gis imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ngir ne kii julli moom du fay maanaam ngir ne tontu bi laaj bi laajoon nañ ko sayyidat Aisha radiyallahu anha li ma fàtte woon na précisé ci balat ak adbarat bi mooy baatu ci bi la ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo tax imam al-Bukhari jëfandikoo iqbalul mahid wa idbar maanaam nga gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne idha aqbalat al-hayd fada'i salata wa ak adbarat fartasili wa salli maanaam nga gis ne baat jëfandikoo jëmmi baat bi yeneen jëfandikoo saa saam nga moo tax waxu fi naan ay alaamatu tuhri alaamatu ah yooyu waxul loolu mais dafa jëfandikoo jëmmi baat yeneen bi jëfandikoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu tamit xeetu teggin bu mag la bu imam al-Bukhari du deñ ko jàngale ci saxiixam bi voilà maanaam ngir ne wax ji gën ci wax ji comme ni nga xam ne noonu la wax inna ahsanal hadiisi kitaabullah wax ji gën ci wax yi mooy téere yàlla ak wax yeneen bi sallallahu alayhi saa yu mënee saa su nekk ngay jëfandikoo jëmmi baat yi alquran bi jëfandikoo jëmmi baat yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ci ay waxam nga jëfandikoo baat yooyu moo gën nga bañ koo jéggi dem jëli ji yeneen i baat voilà te dañuy gis imam al-Bukhari daa iman rahimahullah loolu lay sàmmonte dégg nga mu ne kon eh, bi nga xamante ne laaj na ko ne na at-tajzi ndax dana fay ihdaana kenn ci ñun salaataha jullem isa tahurat bu laabee fa qaalat mu wax ko moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha a haruriyatun ndax yow haruriya nga maanaam mooy kuréel lu ci ci xawaari ji maanaam mu melale ko loola li anti yow maanaam mu melale ko loola ngir ne ñoom dafa am lu ñu ràññee ko mooy bari bu ñu bari loo xamante ne eh, dañ koy laaj ay mbir Euh, foo leen fekk ñu ngi laaj ngir ba pare xeetu laaj yi ñuy laaj day ànd ak taanut taanut mooy lan mooy euh, waa di indi galgal di indi ay xat-xatal di indi maanaam ànd ak di persister ci loo xamante ne maanaam ngir indil seen bopp ay coono la ngir maanaam ndax parce que ñoom dañoo am rigueur bu mot xawaari ji loolu bokk na ci seeni ay mbir xawaari ji dafa bokk ci liñ jagoo mooy dañoo am rigueur bu bu jékki bokk na ci li leen doon mandargaal te mooy masalan a gis nga buñ daan waaraate ñoom su leen daan waaraate di nga gis bu ñuy tudd àjjana dañu mel ni dañ koy gis ñu toog di xool affaire bi maanaam di xiritu di di kii comme ñi ngi gis àjjana ji ñuy tudd waaye bu ñuy tudd safara léeg-léeg da leen daan gis sax ñu daaw di xam tellement que maanaam mbir mi da leen doon dugg waaw moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon seeni mbir ne ñooñu taqsuru salaatakum bi salaatihim wa siyaamahum bi siyaamikum ñoom mu ne yaqra'uuna al-qur'aana laa yujaawizu janaahirahum yaquluuna bi qawli bi xayri qawli al-bariyya waaye mu teg ci ah hum sharrul xalqi wal xaliqa Yonent bi sallallahu ne ñoom seen ay julli yéen saxaaba yi boo leen gisee ñoom ñuy julli yéen da ngeen di xeeb seen i bos boo leen leen gisee ñuy woor yéen da ngeen di xeeb seen ay bos. da gis ne ñoom wax ji ñuy wax mooy wax yi gën ci waxu nit ñi euh, mais pourtant ñoom ñooy xaju waa sawara yi ñoo yées ci àdduna ci li yàlla benn maanaam ngir dañuy taral tout le temps dañuy taral dañuy taral dañuy teengal dañuy tàngal duñu amuñu euh, euh, bokk na ci li ñuy taral nag moo tax ñoom xaruriye yi ñoom bokk na ci li ñu mel mooy masalan dañuy sikk ak di ŋaññi Seydina Ali karamallahu wajhu ñoom ñoo rey Seydina Ali ak Seydina Ousmane radiyallahu ndax jàpp nañ ne imaginer que ni ñoom xëy na dañoo desee dëgg-dëgg taxaw ci diine ji dañ war a taxaw bu Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhum mooy ñoom buñ taxawul ci diine ji dañu war a taxaw kan moo ko def maanaam euh, wëlbatiku te dañoo naroon a rey Seydina Muawiya ngir négocier bi mu doon négocier ak Seydina Ali te xaw tuuti dafa rëcc moom dañ koo teel a informé bu mais moom it dañ ko ci naroon a boole voilà maanaam euh, ba pare ñooñu la laaj ak tamit di laaj tout temps ci ma ñoom noonu lañ mel moo tax ñoom it dañoo jàpp ne même jigéen ji gis mbir dafa war di julli maanaam bu daa war di fay julleem loolu tamit amaan na moo tax sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ne ko a haruriyatin ant voilà maanaam ñoom dañoo jàpp ni jigéen ji gis mbërëg sax daa war di julli loolu tam bokk nañ waaye tamit dañoo bëri lu ñuy lu ñuy teengal voilà moo tax ñoom bokk na ci seen ay wax tamit comme liñ ko xamee woon gisoon nañ ko ci kitaabul iman mooy jàpp nañ ni ku def bàkkaar bu rëy maanaam bàkkaar yi ñu tuddee bàkkaar yu mag yi képp ku ko def da ngay dem sa war a maanaam da ngay nekk sax ak yéeféer faf maanaam ñoom moo tax ñoom ngay gis tamit dañuy nekk nit ñu dëgg ñu dëggu dëggu doo leen dégg ñu wax lu dul dëgg parce que jàpp nañ ni bis bu ñu waxee lu dul dëgg nekk na yéefe maanaam bis bu ñu defee lu noonu lu l'islam di tere te mu leer comme lu demee nekk njaaloo sàcc nit nang rek nekk nañ yéefe maanaam bàkkaar bu mag yi rek bàkkaar yi mag yi buñ ci def nekk nañ yéefe moo tax dafay gis daanaka duñu def yi yàlla tere yi mais dañoo taraf dañoo teengal li ñu wax du noonu nañu nañu attee mbir mi dafa dafa dëgër parce que loolu wuute naag alquran ak sunna bàkkaar naam baaxul dañ ko war a bàyyi waaw farata la ñu bàyyi ko waaw waaye du tax nit nekk yéefér te loolu nag léeg-léeg mu dal ñenn ci ñun ci yenn mbir yi parce que ñun masalan ñu bari ci ñun ni seen conception mooy masalan góor jigéen yéefér la la alooko que góor jigéen du yéefar mën naa ne jullit nekk góor jigéen loolu mën naa ne nit mën naa rey junnee nit ba pare teew ko nekk jullit pourtant def na hécatombe rey na junni nit wala wala wala wala wala wala ay millions nit ba pare nekk jullit mën naa ne maanaam bàkkaar lu ri réy réy du la bëggal ci kéefër xanaa bokkaale ak ne yàlla man gëmatuma la wala ne man l'islam bi génn naa ci lool moom koo def nekk na yéefar wala jël alquran ne alquran ngi nii maa ko foowe maa ko dugal ci ci ci ci mbalit mi wala yu mel noonu yooyu moom day def nit yéefar yàlla voilà waaye waaye bàkkaar yi njuumte yi ngay am nit ki ni muy juumee ci ni muy xalaate te jubluwu ci woon weddi yàlla ak yooyu yëpp nit yéefar lii def nit yéeféer mooy mu ne lii ma taxoon lii maanaam lislaam jii ma duggoon te ba ma ciy dugg damaa waxoon ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu sallam loolu fi mu toll moom gëmatu loolu moom yéeféer la wala mu weddi wala mu bàyyi benn mbir moo xamante ne daruri la lor la ci diine nit ñi xam ko lu demee nekke julli farata la ku julli du farata moom day nekk yéeféer wala mu jàpp ni julli wàcc na ñoom sàmba tamit day nekk yéefir waaw mais wala ma ni julli farata la mais damaa baax julli dama ko non man man maa baax rek di julli waaye man moom julli wàcc na ma kooku di yéefir la ak yu mel noonu wala mu ne sàngara xaraamul te comme te ñun ñëpp xam nañ ne sàngara xaraam la yéefir yi sax xam nañ ñi ci julli ñi sàngara xaraam mu ne xaraamul mu ne njaaloo dara nekku ci gars yi dañu garaaw dañu dañu dañuy teengal kese mais am na yoo xamante ne du la def yéefér comme par exemple ma xaw ma ne mees baaxul loo am na jigéen ñu xamul ne mees baaxul ngir ne fi ñu màggee fi ñu yaroo dañuy gis ñi ni gën a fonk ñuy mees ku ku jàpp ne par exemple xeesal daal war ta bon wala cigarette bonul xaraamul et cetera parce que dañoo yàgg dégg ne noonu dañ ko sib kese ak yu mel noonu kooku du nekk yéefér alors que xawaari yi xawaari ji ñoom ñëpp dañuy jàpp ñëpp ñoom ñëpp ay yéefar yi dañuy teengal ànd ak loolu xoolal Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu moom ba mu leen gisee dañu yenent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallam yi niñ mel moom yenent bi description bi leen joxo yëpp noonu lañ mel ñu ne ko dax ay yéefar lañ mu ne minal kufri farhu te xam ngeen saa saa bokk na ci lim leen melale dani dañoo génn ci diine comme ni nga xamante ne noonu la fett di génnee ci eh, flèche bi maanaam fi mu jaar arc bi ni ñu ci génnee daw foofu ñoom noonu lañ génnee ci diine ànd ak loolu moo la naan nabaas radiyallahu xam na loolu ñu laaj ko ndax ñoom ay yéeféer lañ mu ne ci mu ne la ñuy daw moo tax ñu mel nii nekk yéeféer la daw moo tax ñu nii maanaam ba tey taxul mu ne ñooñu ay yéeféer lañ waaye dañoo génn ci cadre diini ju ma ju baax ji nga xam ne moo tax ñu naan diine ci li ñu nekk loolu du diine ju baax waaye nag ñoom ba tey malgré loolu ñoom it kenn bu leen wax ay yéefar voilà donc loolu moo tax euh, euh, euh, mbir yi jara def attention ci surtout ci yenn cadre figure yi dégg nga sayyidat Aisha kon radiyallahu anha mu ne ko atadri dégg nga bañ ko laajal mu ne moo tax mu ne mu ndaw si mais a xaruriyatun anti yow xanaa xaruriya nga maanaam ah, ndax dañ leen askanale xarawra xarawra dëkk la boo xam ne ñoom ci wetu Kuufa foofu lañ daje woon seen rassemblement bu mag bi fala la amee woon moo tax ñu leen ñu leen di tuddee xaruriya dégg nga loolu tamit benn day wane ni maanaam léeg-léeg borom xam-xam bi sëriñ bi buñ ko laajee laaj boo xam ne dafa ànd ak taa dafa ànd ak xeetu teeŋal bu boobaa moom it mën nay répliquer ci xeetu tontu boo xamante ne tontu gi day ànd ak dal loolu itam euh, lii da koy wane ni sayyidat Aisha radiyallahu anha wax beneen bi ci des moom mooy ne bu sëriñ bi gisee ci taalibe yi wala euh, ci jàngale gis ci kenn ci ndongo yi kuy teengal moom it war na koo war na koo jajj ba mu xam ne lii warut teengalee nii abadan maanaam ngir rek woyofal mbir mi maanaam wax ko ne ni ko mu delloo waat ko ci cosaan ni ko bu taral demal dellul ci woyofam ngir ne diini lépp dafa yomb amul lu ci jafe boo demee ba commencé gis ne lii c'est invivable xamal li dootul diine lii yow bon oh, c'est trop dur c'est invivable rek bàyyil xamal ni man maa juum wala ki ma wax xëy na moo déggut mbir mi bu baax wala yu mel noonu waajee non tontu bi leeru naa gëstuwaat affaire bi ndax bu demee ba nga xam ne lii c'est invivable rek mbir mi noonu la diine dafa yomb dafa woyof yeneen di saa ne ad-diinu yusrun wa laysa bi usrin wa lan yashadda ad-diina ahadun illaa ghalaba diini dafa woyof te yom dafa yomb nekkut lu jafe te kenn bu taral diine ci kaw boppam lu dul diine ji dana ko noot kenn du taral jéem a taral diine di teengal lu dul affaire bi da koy noot day mujj dem ba affaire bi njatt ko doot ci mën a génn dégg nga mu ne kunna sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko kunna moo tax ci beneen riwaaya daf ni ko déedéet bal la innama ana saayu déedéet man dama doon laaj maanaam nga gis mu doog koo tontuwaat mu ne ko kon nag kun naa ne kon nag na xëydu daan nañ gis mbërëg ma annabi ànd ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fal maanaam fala ya'muruna moom lii dañ ciy xamee mais di tegtaloo tout le temps ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis sahaaba yi radiyallahu tout le temps loolu lañ daan tegtaloo ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam daanuñu ñëwul rek daan ko àtte bi lii la déedéet dañu ko ñu rek bi lii la moo daan xew suñu diggante sallallahu alayhi wasallam falaa ya'muruna te daañu ñu digal digal bi ci ci ñu ci lool maanaam mooy daanu ñu digal ci ñuy fay julli <coughs> ah voilà euh, kon ci la ñuy xamee ne euh, loolu maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Aisha radiyallahu anha mi ci mbir mi rek ci ne yenente bi ñu digal ñu fay salaam loolu dañ ciy xamee ne lu yenente bi waxul loolu ñu koo jàppee diine comme li imam Sha'rani wax radiyallahu anhu nee na sharia leen kese la mooy li yenente bi ne lii mooy sharia loolu rek mooy li nga xamante ne nit ñi mën nañ ci imposer wu amul imam diw wax na mboolem imam maanaam amul sëriñ diw wax na amul dara luy alquran waxul lu leer yeneen bi sallallahu alayhi ko lu leer kenn amul droit imposer ko nit comme acte diine amul loolu du sharia loolu ittihaadu nit ñi la waaw moo tax bokk na ci yoonu moo tax loolu am solo la ci yoonu yàlla mooy munu maanaam lenn rek moom mooy sariya mooy leer ci yoonu yàlla mooy li yàlla wax ci alquran ne lii la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko lu dul lool waxi nit la waxi borom xam-xam la comme li imam Malik doon wax rek bépp waxu boroom xam-xam am na luñ ci mën a jàpp am luñ ci mën a jël ba mu des waxu boroom bàmmeel bi sallallahu alayhi wasallam moom daal ay waxam moom lépp la ñuy jël waaye keneen ku dul moom ay waxam am na luñ ci mën a jël am luñ ci mën a delloo wala boog en tout cas possibilité ñu am luñ ci delloo am na du par essence lañ naan kenn bu delloo ko <coughs> voilà dégg nga kon mu ne aw wala boog xaalaat mu ne fala daal aluhu ñu ko def maanaam mooy daanuñu def lii jamono yeneen ci saa saa u daanuñu fay suñuy julli kon ci la ñu xamee ni kon ki nga xamante ne moom mooy kii gis ba rek du fay julli kooku dafa leer dégg nga euh, hadis boobu hadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah fii rek la ko indi amma imam Muslim indi na ko ci trois cent trente cinq ci yeneeni buntu imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux cent soixante deux imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro trois cent quatre vingt deux ak deux mille trois cent dix huit imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro six cent trente et un ak mille six cent soixante dix imam Ahmad imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro cent trente ak sept cent quatre vingt sept Ahmad ibn Hanbal moom euh, indi na ko ci juróom ñetti bërëb moom ci juróom-ñetti bërëb ci ci musnadam rahmatullah alal jamii maanaam mi ngi gis kon ñëpp indi nañ ko maanaam ci waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al jamii mu ne baabu nawmi ma'al haa'idi wa hiya fii siyaabiha baabu buntu an nawmi nelaw ma'al haa'idi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy ciy gis mbërëg bi loolu moom mooy li ëpp ci boor maam ñi euh, ñi solo saxeex bi maanaam babu naw maal haid rek la waaye euh, as-Saghani euh, rahimahullah ci riwaayam moom moo ci yokk wa hiya fii siyaabiha te moom fekk mi ngi ci ay yërëm a maanaam hadis bi boo xoolee moom la indiw ci buntu baabu man samman nifaasa hayda jëm hadis bi nga xamante ne moom la moom lay indi dafa indi rek Eh, maanaam keneen maanaam def koo solo rek ci beneen sëriñam eh, moom te moom mooy al Makki ibnu Ibrahim mu jëlee ko ci Hisham eh, mu jëlee ko ci Yahya ibnu Abi Kasir mu jëlee ci Abu Salama mu jëlee ko ci Zaynab bint Umm Salama waaye fii ci beneen riwaaya la ko indee maanaam ci saad ibnu Hafs mu jël ko ci Shaybaan comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Sa'd ibn Hafs te mooy abu Muhammad mooy dàqatam abu Muhammad at-Talhi moom waa Kuufa la rahimahullahu ta'ala bokk ci taabi'i taabi'i euh, nga xamante ne ci ponkal yu mag yi ci la bokkoon rahimahullahu euh, ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent quinzième année sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari fukki hadith ak ñett la solo ci moom maanaam euh, imam an-Nasa'i ci al-yawm wal layla la solowee ci moom waaye mboolem kutubu sitta keneen solowul ci moom maanaam ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moo solo ci imam Sa'd ibn Hafs bi at-Talhi rahimahullah euh, te kenn rek moo solo ci moom maanaam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom te fukki hadith ak ñett la solowee ci moom rahimahullahu taala mu ne qaala moom bii mooy ñaareel bi gisoon nañu njëkkoon nañu mooy ñaareelu fukki ci fukki ak ñett yi kon defee nañu ñaata fukki ak benn ci ay xadiisam insha allahu taala pula qawla haddathana Shaybaan te moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahmaan at-Tamiimi rahimahullahu taala Abu Mu'aawiya an-Nahwi al-Mu'addib Ah, waxoon nañu ay mbiram maanaam nga xamante ne ah, borom maanaam xam-xamu naqu bu bëri la moon ba pare nekkoon tamit koo xamante ne mu addib la mooy ah, da yare ah da daan da yare loolu moom moo tax jotuta woon jàngale jàngale lu bëri waxoon nañ ay mbiram rahimahullahu taala moom waa Basara la maanaam Euh, Sa'd ibn Hafs gis nañu waa Kufa la ci des waa Basra rahimahullah an Yahya tuma ibnu Abi Kathir moom it gisoon nañu moom ci càllale bële moom moo solo hadith bi mu ne Yahya ibn Abi Kathir mooy Salih ibn euh, Abu Kathir Abu Kathir mooy Salih ibn al-Mutawakkil noonu la rahimahullahu ta'ala Abu Nasr mooy dakantalam wala Abu Kathir mi ngi génn àdduna 129 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy Abu Kathir at-Ta'i moom waa Basra Basra la moom rahmatullahi ñoom ñi ñëpp seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta an Abi Salama eh, te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba di eh, bokk ci kenn ci juróom-ñaari ñi ñuy wax ne mooy juróom-ñaareel ci benn wax bi ci ne mooy juróom-ñaareel ci fuqaha as-sab'a mi ngi génn àdduna 93 wala 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ci vague boobu la bokkoon ñi génn àdduna ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam ci borom xam-xam yu mag yi ci eh, jamonoy. Euh, ci jamono ji nga xamante ne ci la ñu bari génnandoo adduna waaye tamit ci la ñu bari gañandoo adduna tamit moom mu ne an Zeynab bint Abi Salama radiyallahu ta'ala anha euh, muy Zeynab bint Abi Salama ta euh, ibn Abdul Asad maanaam Abu Salama mu moo tuddoon Abdullah ibn Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Amr al-Makhzumi radiyallahu ta'ala mu nekk kon Zeynab bint Abi Salama nekk rabbi maanaam doomu jiit la ci yenante bi sallallahu alayhi wasallam ndax sayyidat ummu salama radiyallahu anha mooy yaayam moom ak abu salama ñoom ñoo ko jur moo tax ne zaynab bint abi salama mooy zaynab bint ummu salama muy kër gi bi nga xamante ne ci la ci yenante bi sallallahu alayhi wasallam ci la euh, ci la ci la ci la ci la dencee yaayam mooy ummu salama radiyallahu ta'ala anha moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom dafay solo lu bari bari ci euh, yaayam hmm? euh, radiyallahu ta'ala anha moom mu ne haddasat moom euh, haddasathu moom moo ko nettali anna ummu salama mooy sayyidat ummu salama ta'ala anha mi nga xamante ne Hind la tudd Hind bint Umayya ibn Hind bint Abi Umayya ah, radiyallahu anha moom mooy euh, mooy Hind bint Huzayfa euh, radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin moom mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di soxna Yonent wa alihi wa sallam di waa Banu Makhzum moom tamit comme moom al-Makhzumiyya euh, radiyallahu ta'ala anha mooy jigéen di njëkk gàddaay moom kese jig nekk jigéen dem gàddaay jóge Makka dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu wa salaam Euh, dégg nga mooy tamit ki ñaareelu jigéen di nga xam te moo ëpp lu mu solo xadis euh, ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, li mu solo xadis yëpp trois cent soixante-dix-huit la maanaam loolu mooy bu ñu xoolee ci musnad Baqi ibn Makhlad yoo xam te am na treize xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la yi al-Bukhari wéetoo na ci ñetti xadis imam Muslim wéetoo ci fukk xadis ñet Euh, amma imam Az-Zahabi ci musnadam moom trois cent quatre-vingts hadith la ko la la ko konteel moom kon euh, voilà loolu kon moom mooy li gën a bëri ci liñ ko gisal euh, ci Tuhfatul Ashraf bu al-Hafiz al-Mizzi am na ci cent cinquante-huit hadith waaye kon trois cent quatre-vingts yi moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a bëri ci ci par rapport ak trois cent soixante-dix-huit yi nga xamante ne moo nekk ci musnad Baqi ibn Makhlad rahmatullahi al-jami' moom mu ne ana qaalat nee na xettu gis naa mbërëg anaam wa an wa ana fekk man jamono ji muy gis mbërëg ma nabi maa ngi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil xamilati ci mbàjj mi maanaam ñu ngi tudd sàngoondoo ci benn mbàjj man ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di gis mbërëg ma daal di gis mbërëg fan salaltu ma daal di rocceeku fa xarajtu ma daal di génn min ha ci mbàjj mi nee na fa axastu ma daal di jël eh, siyaaba yéri xay xay xaydat yi ci sama yéri mbërëg yéri yi may sol bu muy mbërëg maanaam kon dañ bu muy gis mbërëg loolu dañ ciy xamee ne kon euh, di ber yére boo xamante ne booy gis moom ngay sol loolu dafa bokk ci na waaye nag loolu moom mooy su yére yi bari maanaam te loolu euh, wuuteeg hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu romboon bi mu doon wax naan benn yére rek lañ daan am maanaam ñu gis ne niñ leen di boolee mooy rek ne jamono ji sayyidat Aisha radiyallahu anha na nekkale mooy jamono ñàkk gu targa amma jamono ji nag mooy jamono ji nga xamante ne ginnaaw xasawaat yeeg yooyu affaire yu bari ubbeeku alal ji ñëw na et cetera yére yi mën naa bari léegi nag ñu mën a soppi nag ay doxalin maanaam di sol yére yoo xamante ne waam di wut yére boo xam ne bu ñuy gis mbërëg lañ koy sol maanaam loolu yëpp tamit day tegtale ni jamono yi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa yéemee ay dundam nga xamante ne jamono yëpp la dund soxnaam yet jamono yëpp lañ dund ci anam bu koo xamante ne bu ko defee yow circonstance boo mën a nekk mën ngaa dellu ci seen dund ñoom waaw boo nekkee jamonoy ñàkk nga xam ne benn yére rek nga am nga sol yére boobu boo nekkee jamono loolu nag ci ñun daanaka maanaam lu inimaginable la maanaam benn yére rek la am sama dund gi moom boobu dong lay sol loolu mënuñu ko imaginer ñun ndax borom subhaanahu wa ta'aala daa ubbi xiiw bu bëri lool waaw nit ñi am di di di di di am yére yu bari di am bal di am valise bu yére wala armoire bu bari ci ay yére yor ay deux cent trois cent paires dal jigéen ñi wala yu mel noonu loolu mooy mbir yi nga xamante ne mënuñu imaginer ne benn daal rek nga am sa giiru dund bu bu daggee nga nga dëbb daaxewaat ko defaraat ah euh, euh, benn yëri boobu moom ngay sol saa su ne mënuñu ko imaginer ñun mënuñu ko imaginer mais loolu moo daan am te daan na bari tel yàggul bi mu dañee ah loolu yàggul dara dara voilà voilà ñun ñun ñun ñun waaw surtout des fois ci zone géographique mais ñun ñun gisuñu ko sax mais sa maam daf ma koy nettali masalam waaw bu nettalee tey nettali ndeysaan benn bés day toog di nettali di nettali waaye da ngay gis bu nettalee benn histoire rek daan ne ku léegi dafa da adduna dafa naqari mbir yi dafa metti dafa fekkewul daal di nettaliwaat beneen beneen mbir maam tegale ay mbir yoo xam ne lépp inimaginable lépp inimaginable manu ñoo imaginer ni nit mën naa dund ci circonstance yu taree noonu dégg nga waaye mu ne kon nag euh, moom kon laa daan sol nee na ndawal yàlla li sallallahu ne daa di may wax ne ndax da ngaa gis sa mbërëk qultu ma ne ko naam waaw fa daani mu daa di may woo mu ne ma waaye ñëwal rek fa adxalani mu dugal ma ma aw fil xam ne lati mi maanaam Euh, loolu tamit maanaam bi mu demee sol yére bi maanaam kon loolu day tamit ne mën nañoo xamee dara ci ay mandarga maanaam indice day tegtale mooy loolu ñu daal axdu bil qara'in maanaam mooy di jàpp dara ci ay xara xarina xarina mooy lu lëkkaloog dara mooy indice boo xamante ne bu amee dañuy xam ne ci lii la waaw ah voilà boo gisee nit koo xamante ne dafa xaw a xeere bakkan bi euh, tàkk trop xaw na ubbeeku xaw na rëy tuuti ñëw ñu ñaas ko fii ci wetu bët bi karaw gi xaw a liis buñ ne kii moom mooy waxoon ab pulaar nga loolu indice la ko waxuñu turam waxuñu santam waaye xam nañ ko ci indice yi maanaam mandarga yi loolu la maanaam mbir dañ koy xam ci ay mbir yu mu lëkkaloon jigéen jii li mu demee ne ah dem changer ji yëre yi yëre yooyu dañuy xam ne ah kii kii gis mbërëk moo tax mu na ko xanaa yow da gis say mbërëk nee na moom na ko waaw fa daa ni maanaam te imam al-Bukhari li taxoon mu indi ko mooy ci bën buntu bu njëkk ba mooy ne baat maanaam euh, xaydu dañ koy wax tam nifaas waaw mu euh, mu daal di may woo daal may dugal dégg nga loolu tam day wan jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom rafet tayit day wane ne euh, jigéen ñi buñ mbërëk bu ñu leen dee beru li ñuy tekki moom mooy bu ñu jote ak ñoom waaye tegtalewul ne ah leen ber du tegtalewul ne duñu du ñu lekk ak ñoom du ñu kiiwag ñoom comme ni yow di da nga xam ne dañ lay ber complètement voilà wala léeg le tamit maanaam dégg-dégg bu ñaaw bi nga xamante ne moom la ci awaam yi am léeg-léeg nga xamante ne xataa ko jottali ma ci jaada sax mu ne rafetuma loolu moom dégg-dégg bu leerut la waaw jigéen ji gis bu rek mën naa a tamit wax yenn yi wax xataa ci ñuy jàngale ci wax ci wàllu diine léeg-léeg nga dégg ci ñuy wax loo xamante ne day mën naan masalan euh, togg gu gu gu gu ko gis mbërëg am maanaam xeet togg gi xaw ma day lan am na yu ñuy wax waxu caaxaan yoo xam ne maanaam ne pour teqalee ko toog ki nga xamante ne moom moo gisul mbër rek amul benn différence toog gi yëpp benn la dégg nga loolu eh, waxi caaxaan la mu ne xaalaat mu te mu ne ta maanaam ci même ci même hadith bi la maanaam dem jëm ci hadith bi la mu ne wax haddasat nii te nettali na ma maanaam seet Zaynab moo ko wax radiyallahu mu ne nettali na ma anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yuqabbiluha daan na ko fóon bu fekk moom saa'imun dafa woor maanaam subhaanallah imagineel yaay ji ne doom ji yenente bi maanaam maanaam sama boroom kër daal na jël gémminam teg ko ci sama gémmin wala daan na mu fekk dafa dafa wooroon maanaam le imagineel euh, nettali ji ngir ne jàngale la maanaam wax na ne yéen euh, maanaam bu xoolee xadis yu bari ci buntu yi ñuy gis ak yenn xadis yi nga xamante ne bari na ci ah, yoo xamante ne ci wàllu dafa awa aju ci wàllu néegu sëy wala ci wàllu dañuy gis ne doom yi ñoo ko jëlee ci baay wala boog doom yu jigéen ñi ñoo ko jëlee ci seen ndey yi lu ci bëri buñ leen buñ leen seetloo nga répertorier leen loolu ngay gis waaw wala boog tant kii tant euh, tant nettali ko seen seen jarbaat yi yooyu ngay gis wala bàjjani nettali ko seen jarbaat yi loolu ngay gis. waaye te te pourtant ay mbir la yoo xam ne xoolal euh, dama nekkoon góor goo xamante ne dama bëri woon mas yu may gis mais Muhammad ibn al-Hanafiya moo ko nettali maanaam doomu Seydina Ali moo ko nettali Seydina Ali ne dama daan gis mbëri dama daan gis mas yu lu bëri man ruus ko laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen ak yeneen maanaam mooy culture di jàngale li aju ci wàllu néegu sëy ak yeneen ak yi aju ci wàllu mbërëg ak yu mel noonu di ko jàngal sa doom lool dafa ràññeeku maanaam doo xaar keneen juge feneen di ko ko jàngal ndax xamoo lu koy wax ak ban xeetu langage la koy tenir ngir yàq li nga xamante ne moom mooy fitraam ba nga xamante ne day dindi ci moom dool xeetu kersa wala lépp loo xamante ne jaaduwul déedéet am nu mbir yoo xamante ne dañ koo war di jàngale te warul nekk lu tabu voilà dégg nga kon loolu tamit dañ ci xamee ni euh, laal maanaam laal jigéen du yàq koor niki noonu fóon ko du yàqu koor moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ñëwee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xaw na man de am na am naa problème mu ne ko lan la mu ne damaa fóon soxna fi te fekk damaa wooroon mu ne ko imaginer bo jëloon ndox nga gallax ndiku mu ne ko waaw nga daal di tufli mu ne ko waaw mu ne ko sa koor na mu ne ko déedéet mu ne ko biig boobee ñooyam rek waaye li yàq koor gi nag mooy bu demoon bu génn masjid ci sabab boobu loolu moom day yàq koor gi waaw wala mu dem ba génne man yu loolu moom da yàq koor gi waaye bu dul loolu du yàq koor gi amma njàpp li moom moom day yàq moom bu fekkente ne ut na ci bànneex wala am na ko ci waaw na ci bànneex wala am na ko ci ba waa day yàq jàppam waaye nag bànneex bi ñuy wax naan boo laalee jigéen bu dee am na bànneex wala amu ko maanaam bànneex googu nattuñu ko ci rek loo mënti yëg lu mën a doon li muy tekki mooy nit ki masalan su fekkente ne dafa laal soxna si wala mu fóon soxna si wala yu mel noonu ba noppi masalan zakaram jug ci loolu la ñuy mën a waxee ne am na bànneex waaye maanaam du lu mu yëg-yëg ci yaramam rek ndax loo laal di nga am loo yëg nii laal naa fi am nga nangam voilà maanaam liñ ci jublu rek mooy loolu loolu la ñuy wax ne su ca amee bànneex njàppam toj na loolu la ñuy wax mais du rek lu mën doon rek njàppam toj na moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha ne yonent bi na mu fóon dem julli ji te du jàppwaat voilà dégg nga mu ne wa kuntu te sayyidat sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha ba tey nettali na doom ji ne wa kuntu nekkoon naa atasil di sangu ana man wan nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min inaan ci ndax waaxidin bay benn minal janaabati sama bu janaaba hadith boobu tamit eh, eh, loolu tamit gisoon nañ ko ci bunt ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala ak ci moom mi voilà mais doon na ak sayyidat ak sayyidat ummu eh, sayyidat na Maymuna sayyidat Maymuna lañ ko gisoon ak mom mi gisaguñ ko woon ci sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha hadith boobu imam Bukhari indi ko hadith numéro cent quatre-vingt-dix-huit Euh, hadith numéro trois cent vingt trois ak mille neuf cent vingt neuf maanaam trois cent vingt trois mooy hadith bii ñu jëm incha allah li aju woon ci taxriij bi gisoon nañ ko ci bi nga xamante ne ci lañ ko njëkk woon a gis walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu man axada siyaabal hayd siwa siyaab at-tuhr maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne axada dafa jël siyaabal hayd yére mbërëg siwaa yu wuuteeg siyaab at-tuhr yére ah yére yi laab amma riwaayu al-Kushmayhani mooy man a addala man ku waajal maanaam waxul man axada man hmm? a adda am na ci yeneen riwaaya sax man ittaxada la siyaabal xayr ku jël yére laab yére eh, Euh, mbërëg yu wuuteeg yére yi laab loolu nag waxoon nañ ko ci jotaay yeewees mais euh, loolu mooy jamono surtout jamono yi nga xamante ne serviette yi amutoon maanaam ak yenn wàttal yi nga xamante ne léegi moom xéwal digg la jigéen day gis mbërëg ba noppi maanaam dara du takk ci yaram ci ci yaram gi dara du takk ci yére yi dara du ci maanaam bu amul problème léegi moom vraiment alhamdulilah loolu nag euh, moo tax. Euh, bunt bi maanaam xeetu yi maanaam nekkatul pour jamono ji waaye comme niñ ko waxe woon xëy na di sàmmonteeg loolu ngir doxal sunna ndax doxal sunna lu rëy la ngir doxal sunna loolu amaan nañ def ko ci buntu boobu xeet buntu ngëneel lay doon taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab lay haddathana Mu'aaz ibn Fadala te moom mooy az-Zahraani ibn Fadala Abu Zayd az-Zahraani donc at-Tafawi ah, moom ah, waa Basra la am na tamit wa maanaam waa Basra la tamit nee nañ tamit waa Misra la maanaam ah, dëkk na ci ñaar yëpp bokk ci. taabi'i taabi'i yi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari rek moo ci moom c'est te am na ci Sahih bi vingt-sept hadith gisoon nañ ko da bii mooy ñaareel yoon ñu koy gis Mu'adh ibn Fadala rahimahullah imaam al-Bukhari kese nag moo ci moom ci mboolem kutubu sitta te 27 hadis la am ci moom rahimahullah mu ne qaala haddathana Hisham te gis nañ ko léegi moom mooy ah, Hisham ibn ah, Samburda bokk ak Dastawa'i rahimahullahu ta'ala mooy borom waa Basra ah, imam waa Basra Abu Bakr la tudd mi gane adduna 66e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam an Yahya moom lañ gisoon Yahya mi lañ gisoon Yahya ibn Abi Kathir Euh, an abi salama te moom mooy ibn abdurrahman ibn awf an zaynab bint hmm, abi salama euh, euh, al-makhzumiyya an ummi salama ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha annaha qalat bayna ci diggante bi nga xam ne ana man ma annabi maa ngi ànd ak yéen nekk yéen di saasal muttaji'atun maa ngi tëdd fii xamilatin ci mbàjj mi xittu ma di gis mbërëk fan salaltu ma rocceeku fa axastu ma daa di jël jàpp ma daa di jël siyaaba xiidati siyaaba yéreg xiidati sama mbërëk maanaam saa yu may gis mbërëk yére boobu laa doon sol fa qaala mu yent bi sallallahu alayhi na anu fisti mbaadu da gis mbërëk xam nga dañuy gis ne kon euh, li sa imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat xadis bi maanaam daf ci ut yeneen i beneen jàngat beneen yére bu bokk ta parce que bu ñu xoolee fii bu ko indi euh, ci buntu bi euh, ci buntu bi daf ko indi euh, ci ne nelaw gi nelaw ak gis mbërëk maanaam ci la ko njëkk indi maanaam tey bu fekkente ne dafa am ku gis mbërëk jigéen ju gis mbërëk nelaw gi nga xamante ne moom ngay nelawee ak moom maanaam ngeen bokk fi ngeen tëdd kon loolu moom mooy waru leen a beru aayul dara ñëw ci loolu moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullah indi woon ko ci buntu bii weesu buntu boobu bu mu ko njëkk indi def ko indi woon ngir leeral ne baatu nifaas dañ koy wax tamit xaydu mbërëg euh, amma buntu bii nii nga xamante ne moom la nekk daf ci daf ko indi ngir leeral ne yére bi nga xamante ne moom la sol ngir ci mbërëg war man naa wuuteeg yére bi nga xamante ne moom la sol ci bu ñu gisee gëfin euh, dina ko indiwaat fële ci buy leeral maanaam baabul qiblati lis sa'im maanaam buntuk fóon ñeel ki nga xamante ne mooy ci woor maanaam mu indiwaat xadis bële ci ni mu matee fële maanaam ngir leeral loola mais kii ci woor moom fóon yàqul ko woor loolu nag euh, comme li suñu mbokku taalibe waxoon rek bi mu laaje ustaas fekk muy wax ci wàllu koor ak naan ku joteeg sa soxna bëccëgu weeru koor nangam da ngay kafaara yi waa ji ne ko ah waaw ustaas léegi nag budul waaw budul sa soxna na <laughs> ustaas ne ko ah budul sa soxna day loolu l'islam xamu ko moo xaw mu ko <laughs> waaw waaw moo tax masala yi ñuy wax yëpp mooy bu dee sa soxna la waaw waaye bu dul sa soxna moom l'islam xamu ko moom dafa gën a garaaw en fait loolu lu dul koor sax dafa dafa garaaw waxuma laa bu dee koor la dégg nga dégg kon mu ne faqul ne mu nekk faqaala yende bi saa sam ne ko anu fisti ndaa dangaa gis sa mbërëg faqultu ma ne ko naam waawaw fa da mu daadi may wow jaatuma daa di nelaw tëdd ma wow ànd ak moom fil xam la ci eh, ci eh, mbàjj mi ñu sangu dafa mel ni ñëw waaw waaw ah amul kon mën nañoo jàll ci beneen bi ci def mu ne baabu buntu shuhudul shuhudul haid ah teewe gi nga xamante ne moom la kii moom la kii gis mbërëg di teewe al iidayni ñaari iidi mooy tabaski ak korite wa daawata ak ñaanuk al muslimina way gëm ñi maanaam mooy comme masalan bu ñuy baaw naan teewe gi ñuy teewe jullit baaw naan waaye yaatazil na waaye nag dañuy beru baaw naan mooy sista maanaam mooy bu fekkente ne dafa gëj a taw ñu daal di génn dem ci pàkk yi wala dem ci àll ba maanaam ne nañ daje wala ñuy baaw naan maanaam mooy ñaan ñaan borom bi subhaanahu wa mu daal di ñuy wàccal taw dégg nga imam bi xutba ñu julli ñaari rakka ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala ah pardon après bi bi ngay décider lu sax léegi mu ne kon nag dañuy beru maanaam ñoom jigéen ñooñu nga xam ne ñoom ñooy gis seen bërëb yi dañuy weeru almusalla bërëbu julli yi ah ci riwaayat ibnu Asaakir daf ne wa'tizaaluhunna almusalla ak seenu beru bërëbu julli yi maanaam moom mooy ne jigéen ñi duñu duñu to maanaam duñu nekk place bi nga xam ne moom mooy place julli maanaam duñu ñëw ci jumaa ji wala ci jàkka ji maanaam duñ dugg ci jumaa ji duñ dugg ci jàkka ji ngir ne kii gis mbërëg warta dugg ci jumaa du warta dugg ci jàkka waaye bërëb yi nga xamante ne dañ koy def pour julli tamit buñ ñëwee ñoom dañuy toog beru maanaam dañuy toogee ne waaye nañ fekke mbir mi nañ génn fekke loolu moom mooy comme kër korceb tabaski kon jigéen ji nga xam ne day gis mbërëg day ñëw waaye bu dugg ci biir jumaa ji ah waaw day ñëw maanaam ngir wane ne ah jullit ñi nañ dégg nga waaw li bu waxoon nga xam ne tubaab bi dafa dafa tiim gaa yi gaa juma xam nga bu ñuy ñëw di julli ci par benn benn la ñu ñëw par ñett par juróom mais bu ñu jullee ba pare génn rek mais tubaab bi tiim gaa yi di wóorloo oh tout ce <laughs> ah gaa yaa ngi commencé bari nag. <laughs> léegi eh, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddathana Muhammad huwa ibnu Salaam maanaam eh, mooy ki wax loolu bu imam al-Bukhari ndax bu imam al-Bukhari dafay wax rek Muhammad ibnu Salaam waaye nag ci riwaayat Abu Dharr ah al-Harawi ah bu ci sëriñ ñetti sëriñam yi ñoom mooy ñoom al-Kushmayhani al-Mustamli ñoom ñu jël ci mu jël ci imam al-Bukhari moom dafa indi ne Muhammad ibn Salam riwayat Karima moom moo am huwa ibn Salam dégg nga Ahmad al-Marwaziyya rahmatullah soxna soosu moom ni mu imam Sahih imam al moom ci riwaayam moom moo am lan huwa bi nga xam ne moom la ñuy nekk di jàng nii waaye sinon ñeneen ñi ci des ñëpp haddathana muhammad rek la wax te bëri na fu ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala di waxee naan haddathana muhammad ibnu salaam te moom mooy al ah, Bikandi ah, muhammad ibnu salaam al Bikandi mooy abu abdullah abu jafar moom mi ngi gane adduna ah, ci atum mille atum cent soixante et un ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at bi maanaam jëmmi guddi bi Sufyan ibn Sa'id as-Sawri génnee àdduna rahimahullah ci guddi googu ci la gane àdduna waxoon nañ ko ba loolu tamit beneen mbiru jàngat bu ci bu dee dañ ci jàngee dara mooy ne borom bi subhaanahu wa day remplacer a imam par ay imam maanaam kii bi guddi gi muy génn àdduna ci la geneen imam bi gane àdduna Ah, moom mi ngi génn adduna juróom-ñaareelu fan ci weeru safar atu deux cent vingt cinq ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom moom tamit maa ngi gis ne ci sëriñ yi fan yi nga xam ne ñoo xam ne imam al-Bukhari rek a soloo ci ñoom ah, moom nee na bind naa ci ñeenti téeméeri sëriñ ñeenti téeméeri sëriñ dégg nga yoo xam ne mokkal naa ci ñoom juróomi junni xadis <laughs> euh, imaamu mu neena jote fekkee naa maanaam gis naa imaam Maalik rahimahullah nit ñi di jàngee ci moom waaye man mu moom mu jàng dara ndax imaam Buxaari noonu la doon jàngalee xadis day ñëw taxaw te téere xadis baa ngi ne yow jàngalee mu jàngee mu déglu bañ pare mu daal di waa baax mu daal di jeex nit ñi ñibbi moom noonu la daan xadis moom day bind téere bi ñuy jàng xadis yi ci boppam da koy bind daal di ñëw toog. toog ci kaw fauteuil boobu nga xam ne moom lañ koy waajal ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu toogee daane ca jàng leen gaa yi jàng bu paree mu ne waaw nii laa ko déggee te gaa yi jóg jóg dem ni bi kenn du ñeme wax dara dégg nga <laughs> moom <laughs> moo tax imam ibnu wax bu euh, euh, ba ci ba ci imam euh, Muhammad ibn Hasan wax na ko nee man toog toog toog naa ay buur yu ñoo xamante ne jot bokkoon a ñoom jamono ay buur ma jotaayoo a ñoom ak yooyu mais gisuma kenn ku ñu respecté ñu raw li ñu respecté imam Malik mu ne te loolu lu dul ne xanaa mbir la bu dox digganteem ak boromam maanaam moom ni mu ragalee boromam respecté boromam respecté yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko yàlla fayee ci nit ñi waaw maanaam gars yi dañ koo respecté du boo waxee kenn du ci teg baat lu ne noonu la noonu la boo waxee kenn du ko dellu si waat naan da ngay jéem a répliquer amul kenn ñemewu ko musul ñeme def loolu ci kanam waaw dégg nga nee na euh, moom Muhammad ibn Salam al-Bikandi rahimahullahu na man dépensé naa euh, quarante mille ñeen fukki junni quarante mille ci sàkku xam-xam ba pare dépensé tamit quarante mille ci joxe xam-xam am alal ji mu daan dépensé ngir dem wuti ji xam-xam bi mi koy joxe tamit effort boobu la doon def même alal bi la ko doon dépensé pour dem mën a jàngale tasaare xam-xam bi tamit rahimahullahu taala waaye mu ne akaneexoon <coughs> tolloog encore la ma dépensé woon ci joxe ko ci jëli ko ma dépensé waat ngir mën ko tasaare waat waaw dégg nga mu ne kon moom Muhammad ibn Salam al-Bikandi ama qaala axbarana anamana xabar Abdul Wahhab mooy ibn Muhammad ibn al-Majid ibn Salt ah, as-Saqafi rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad mooy dakantalam moom mi ngi génn àdduna cent sixième année cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkon ci waa Basara rahimahullahu taala Abu Muhammad as-Saqafi ci waa Basara rahimahullahu taala mu ne qaran ay an Ayyub mooy voilà ibnu abi tamimata as-saxtiyaani rahimahullahu taala dakanta am nekkoon abubakar mi ngi génn àdduna soixante-huitième année <coughs> génn àdduna cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy imam bu mag boobu rahimahullah abu euh, ayyub ibnu kaysaan as-saxtiyaani euh, rahimahullahu taala kon waxoon nañ dakanta la moom mooy abubakar moom taw hadiisam ni ngi ci kutubu sitta mu ne an Hafsata mooy bintu Siiriin waxoon nañ ay mbirum taala anha nga xamante ne moom mooy sœur maanaam ci Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala Ummul Hudayl moom mooy dàkkantal Ummul Hudayl al-Ansariya waa Basra la borom xam-xam fiqh bu màgg la radiyallahu taala anha bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom gëneel yu mag yi ci jamonoom comme niñ gisee ne Iyaas ibn Muawiya na mu ana ma ana fala ufaddilu alayha ahada man moom du ma gënal ci kawam kenn nekkoon tamit ki nga xamante ne bo maanaam eh, comme li imam al-Zahabi di wax rahimahullah nee na kaanat adimatan nazir fi nisa'i waqtiha faqihatun sadiqatun fadilatun kabiratu qadr voilà borom maanaam amul woon moroom amul woon moroom ci jamono mi ci jigéeni jamonoom amul woon morom borom ko moom bu mag la nekk ku dëggu borom gëneel bu réy ba pare ay dayoo màgg na nga moo tax nee na euh, moo tax ba te moom te pourtant moom ak euh, gis nga comme niñ gis Iyaas ibn Muawiya wax maanaam même Muhammad ibn Sirin ak Hasan al-Basri sax daf ne eh, ñooñu même lu ñu màgg màgg kii daal man mënumaa wax ne kenn ko gën a màgg Hafsa bint Sirin boobu la tata bi ma mee fukki at ak ñaar comme niñ ko waxe woon ci la mokkal alquran commencé nag di nekk ku jàng nekk koo xam ne yittewoo xam-xam daan julli guddi ji daan jaamu yàlla nekk ku mag màgg radiyallahu ta'ala ci jamono man naa xaalat nee na kun naa nekkoon nañ nam naaw daan tere awaati xanaa suñu jànq yi an yaxrujna ci ñuy génn fil iidayni ci euh, iid yi maanaam mooy mooy dañ leen tere ñun suñu jigéen ñi fi wa Basra dañ leen daan tere ñuy dem euh, ci fekke ji jotaayu euh, kii yi ñuy ñuy génn ci bisu iid yi ñaari mooy Korite ak Tabaski faqadimat nee na mu daal di dëgmal nag imraatun benn jigéen jigéen jooju a euh, gisuñu ku xam turam ci borom xam-xam yi rahmatullah maanaam euh, nee na fa nazalat mu daal di wàcc kasra bani xalf ci kasra bani xalf mooy euh, mooy ci waa banu xalf foofu lañ nekk ca Basra seen koñ <coughs> boobu maanaam fa haddasat mu daal di nettali an uxtiha jëlee ci Euh, sërëm uxtu moom mooy doomu doomu doomu maanaam doomu ndeyam maanaam doomu ndey wala doomu baay mbokkam mu jigéen am ci jigéenam kaana te maanaam ndaw soos nag dañu wax ne seen ummu Atiyya radiyallahu anha dañ ci ñëw léegi mu ne wa nekkoon na zawju uxtiya ki nga xam ne mooy boroom këru ndaw maanaam ndaw soosu boroom këru euh, mbokkam mu jigéen mooma gaza xare woon na ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom ñaari yoon borom këram nag nee nañ xare na ak yonent bi sallallahu juróom benn yoon am na sax ñu wax ne dem na bu fukki yoon waaye borom kër tamit xamuñu turam maanaam gis na sahaaba yi am na ci ñoo xamante ne radiyallahu malgré li ñu màgg wala et cetera mais xamuñu seen tur mu sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha waxoon nañ ko jaakaar euh, nañ ci jotaay Bulughul Maram démb bi rek doon nañ wax ay mbiram ah naan mooy ki daan xarfal jigéen ñi wala ci Madinatu Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ba pare daan na ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan eh, kii eh, ñi maanaam ci xare yi moom moo daan faj nit ñi niki noonu moom mooy ki nga xam ne moom moo sang doomam bu jigéen bi sayyidat Zaynab radiyallahu anha dégg nga nee na xare nag moom gis nga sintay ashara dégg nga fukk ak ñaar xare maanaam ko wax nañ ne juróom benn la ñeneen ñeneen fukk la maanaam xadis bi moom mooy saxal ne fukk la ak ñaar wakaana te nekkoon na uxti sama doomu ndey ma maanaam sama sama sama mbokk bu jigéen maa woo di ànd ak moom fii sittin ci juróom benn maanaam mooy dañoo sayyidat ummu atiya radiyallahu anha dañoo wax ne juróom benn la waaye li gën a wéy juróom ñaar yoon la ak yent bi sallallahu qaalat mu ne kunna ñun nekkoon nañ ñoo xam ne nu daawi daan nañ faj alkalma ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi am jam-jam maanaam ñi nga xam ne dañoo am ay jam-jam ay góom ci jamono yonent a sallallahu alayhi wasallam buñu daan xare ñun ñoo leen daan faj maanaam nga gis ne jigéen mën naa dem toolu xare nekk militaire wala yu mel noonu waaye bu demee du xeex maanaam du war a bokk ci biir xeex bi ñi yor boobu pistolet yeeg yooyu waru cee bokk dégg nga loolu loolu loolu doole dal jigéen la ak di ko def loo co teg coono loo xamante ne vraiment waruñu ko koo teg la ah voilà waaye mën naa nekk ci togg yi ci di fajaate et cetera voilà léeg-léeg ta bokk tamit ci encouragement yi ah waaw <laughs> dégg nga woon na ñu daan taxawu nag alal marda ci xam ne ñoom ñooy way yi maanaam mooy tamit loolu day am mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu feebar tamit dañ leen war di taxawu nee na fa sa'alat nee na mu laaj uxti sama doomu nday boobu maanaam sama mbokk moomu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam a ala ndax dana war ihda dana dana tegu ci kaw ihdaana kenn ci ñun ba sun benn daralu ay isa bu fekkente ne lam yakun nekkul lahaa ñeel ko jilbaabun ak jilbaab maanaam mooy muuraayu maanaam mooy yére yi nga xam ne dañ koy muuru muuroo maanaam moom la ñu mooy yére bu ñuy muuroo muy wàcc wàccee ci dënd bi dégg nga gis ngeen xeetu muuraay yooyu nga xam te ne boo ko muuroo xar kanam gi mooy feeñ waaye li ci des day wàcc lool mooy jilbab ah waaw wal tashhad te mu fekkee alxayra yiw wi wa da'watal muslimiina ak ñaanu jullit ñi maanaam mu nee na moom moo laaj yeneen ci saa saab loola maanaam dañuy gis ne ci xare bi biru xare yi li tax ñuy préciser ne diw fekkee ne nanga xare ci fekkee ne nangami xare mooy ne xare loo ko fekkee li gën a bari ci loolu day wane sa ngëneel ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dem xare ji ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp doole jaamu yàlla boole wàllu yi gisee moo tax bi ñu waxee kii ne ko euh, moo tax euh, am na kenn ci borom xam-xam yi ku ñu laaj ne ko euh, sayyidna Umar ibn Abdul Aziz dañ koy xaamisul xulafa juróomeelu xalifa yi Euh, ndax mook mu Muawiya kon ku ëpp doole mu ne benn xare bu yegg Seydina Muawiya radiyallahu anhu dem xare ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi mu mu sa def al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah waaw voilà xare moo ko gën mu ne kon nag fekkee jotaayu maanaam na fekke tamit ñaanu jullit ñi na fekke yiw bi maanaam mooy euh, mën na ñëw fekkee fi jotaay bi maanaam euh, wala wala di gis na maanaam ba sun benn iza lam yakun bu fekkee nekkul laa nekkul laa ñaan ko jël baam jël baam an laa tax lu jëkk ci mu bañ a génn maanaam liñ ko laat mooy est ce que garaaw na mu bañ a génn su amul jël baam mu ne li talbisha na ko solal yére saahibatuha mbokkam mu jigéen maanaam kay ànd ak moom na kenn ci jéeneen jigéen ñi solal ko min jilbaabiha ci jilbaab bi mu yor maanaam loolu nag euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo xool nan lañ mën a interpréter wax ji na xam ngeen ni jilbaab boo ko solee ni mi mel noonu maanaam jël keneen ne solal ko ko ngeen ànd loolu day jafe waaye Euh, loolu li muy tekki moo tax borom xam-xam yi ne rahmatullahi alayhi maanaam nga gis euh, ñenn ne day fekk jalbat bi nga def ñu mën koo bokk waaye li nga xamante ne amaan na mooy li gën a yenu mooy ne moom day sol maanaam li muy tekki rek mooy bu doon maanaam na fexe daal ba génn maanaam bu doon sax ne bu doon sax ne keneen moo ko jël bokk ak moom jalbaabam sax na fexe ba génn maanaam li muy tekki rek. mooy na def tout pour am jalbab bu mu génne voilà maanaam ci gàttal daal mooy voilà bu mu bu mu toog rek naan aw ma jalbab non du ma dem aw ma muro duma muuroo du ma dem te loolu tamit day delluwaat ci liñ doon wax mais maanaam daal ñoom amuñu woon ay yére yu bari ah amuñu woon armoire ah wala valise amuñu ko woon voilà dégg nga moo tax mu ne fa lamma ba nga xam ne xadimat ñëw na nag ummu atiya radiyallahu ta'ala anha dégg nga loolu moom moo tax borom xam-xam yi di ñenn ñi di wax ne ummu atiya boobu moom mooy jëmmi jigéen ci la waaye ñeneen ñi ne mënta nekk jëmmi jigéen ci ngir ne maanaam mënta te maanaam bamu mu euh, moom mënu mën mënuñu ko maanaam euh, maanaam ne euh, wala bokk mooy jëmmi jigéen ji lu tax mu nekk jëmmi jigéen ji ah bu surraax yu bari dañ koy wax ku mel ne al-Hafiz Ibn rahimahullah ko moom imam Badruddin al-Ayni rahmatullah maanaam imam Badruddin dafa relativiser waaye imam Hafiz Hajar rahimahullah daan dafa dogu ci ne Ummu Atiyya la radiyallahu anha ndax lu tax parce que daf li sœur daf ni ndaw si moo sama sœur lii la wax wa léegi nag bi Ummu Atiyya ñëwee ci laa ko wax ni laa ko laaj laaj bi radiyallahu anha mais mën na bañ nekk mun na bañ a nekk ne Ummu Atiyya radiyallahu a moom la maanaam ala kulli haal a lu mënti xew ka ko wax a la te saxaaba bu ñu réeré garaawul te ba mu ko laajaatee nee na ba Ummu Atiyya ñëwee radiyallahu anha daf koo laajaat jëmmi laaj bi te moom mooy Nusay Nusayba wala Nasiba radiyallahu ta'ala ni nga bint Kaab radiyallahu ta'ala anha mu gën a siiwee ci Ummu Atiyya laqabam nekk Haqqa Euh, mu Atiyata al-Madaniya euh, radiyallahu ta'ala anhu tamit ni la nekkee waa Madina nekk noonu ta'ala anhu gis hadith bi kon waa Basra ñoo leen ñoo ko solo euh, radiyallahu ta'ala anha moom sayyidat Ummu Atiya radiyallahu anha mi ngi dund na kon ba maanaam ay ci vers année soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foofu ci la génne àdduna Euh, li mu solo yëpp 40 xadis la yoo xam ne muttafaqun alayhi six la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na benn xadis ni ko noonu imam Muslim ni wéetoo tamit euh, beneen xadis ci ay xadisam euh, ñu bari ci saxaaba yi ci maam ci taabi'i radiyallahu anhum solo ci moom ko Muhammad ibn Sirin Hafsa ibn Sirin et cetera naka noonu Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ci saxaaba yi solo na ci moom radiyallahu ta'ala anhu jami mu ne sa'altuha kon ci laa ko laajee ne ko asami'ati ndax dégg nga annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaalat mu wax ah, ah maanaam nga gis ne lii tamit day tegtale ne su fekkente ne dafa am ku la jàngal dara te ne diw moo ko jàngal boo gisee kooka nga jàngee ko ci directement maanaam mooy lu ñu tuddee uluwul isnaad maanaam caalale gu gën a gàtt ngir ne day yokk barke bi. bu dee ci ci ci ci wàllu euh, euh, jàng xadis wala loolu loolu moo ëpp doole waaye bu fekkente ngir ne day wàññi tamit erreur bi possibilité erreur bi te day tax nga gën a jege yeneen bi sallallahu waaye amaa su fekkente ne ci wàllu zikar la borom xam yi dañ cee wuute rahmatullah ndax dañ jàpp ne zikar moom lu nit ñi gën a bëri ci digg ci chaîne bi mooy ne kenn ku ci nekk danga am ci barkeem loolu loolu euh, la ñenn ñi jàpp waaye ba tey buñ ko xoolaatee dëgg-dëgg dañuy gis ne mbir mi lu muy gën de gàtt tamit dañuy gis ni maanaam moo gën lu tax ndax euh, xijaabu sanad bi tax maanaam mooy kiiraayu càllale gi mooy dañ ce qui veut dire que da ngay gën di am rapprochement ak fa mbir mu jógee dëgg-dëgg ci cosaan bi loolu ci ngay xamee ci la ñuy gisee ne mu moo gën a dëgër maanaam masalan ki jële ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu directement euh, ah, bu fekkente ne nit dafa jëlee ci ginnaaw kiiraayu càllale ak ki jëlee ci moom directement tolloowul naam ki nga xamante ne jëlee ne ci koo xamante ne dafa jeex ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom buy jëlee ci moom dëgg la moom ku jëlee ci Cheikh Tidiane ñooy waaye su fekkente ne eh, nit ki jeexul ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom bu boobaa bu jëlee ci moom day jëlee ci kiiraay yi niki noonu yenente bi sallallahu alayhi ki nga xamante ne dafa jëlee benn zikar ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ki nga xamante ne maanaam day wuute ak ki nga xamante ne dafa jëlee ci ku jëlee ci ku jëlee ci ku ci yenente bi sallallahu ba mu def ne jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi moom daa jeex ci yenente bi sa nga xam ne boo jëlee ci moom mi ngi mel ni nga jëlee ci yenente bi sallallahu wa alihi wasallam dégg nga kon euh, mu ne <coughs> mu ko laajee ne ko ndax loola mu ne ko dama ko laaj ne ko ndax dégg nga ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam da nga dégg ci yenente bi sallallahu alayhi ci mbir moomu xaalaat mu bi ab yi jiñ waaw waaw jëm di naa ko sama baay na am waaw waaw maanaam euh, loolu waxin la bu arab yi di wax waaye te jubluwuñ ci maanaam bu mag bi maanaam ne ne dañoo dañoo ne ma ñàkk sama baay comme ni wolof yi di wax maanaam ne jubluwuñ ci loolu dégg nga waxinu arab maanaam loolu la ci waxin woowu rek mu na am waaw wa te nekkoon na laa tazkuruhu du tudd xadis bi illaa qaalat lu dul mu bi abi ak sama baay sami'tuhu dégg naa ko ne yaqulu mu ne muy dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dégg naa yonent bi mu ne yaxruju na al awaatiqu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jànkasi jànkasi wa zawaatul xuduuri ak boroom Ah, maanaam kersa yi maanaam borom muuraay yi nga xamante ne ñoom dañ daan nekk ci ruq bi ñu daan nekk ci ruq bi maanaam tant mooy xuduur mooy tant yi nga xamante ne eh, dañ daan nekk ci ku daan nekk ci biir ruq xidra mooy gis nga eh, jigéen ji jigéen ji moo tax ñaan la ashad la nabi sallallahu alayhi wasallam ashadul haya'i min al-ghazra'i fi xidriha yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ëppoon kersa al azra mooy jigéen jooju nga xam ne jànqal fii xidriha bu daan nekk ci ruqam maanaam nekk ci biir tàntam dañ daan am benn genre sax xeetu xeetu tànt wala benn xeetu mu kii rideau voilà rideau bu daan nekk ci biir néeg bi mu am ruqu rideau moom foofu la daan dem di toog ngir bari keer sax jigéen jooju loolu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ëppoon kees sax jigéen jooja maanaam euh, ñooñu nag lay wax mooy jànqat yi rek kon wala boog da wala boog dafa wax ne al awaatiqu jànq bi nga xam ne zawaatul xuduur yi lañ boroom yi ah eh, yi eh, ruq yooya lañ wal xuyyadu ak jigéen ñi gis jigéen ñi gis mbërëg tamit nañu fekkee jotaay boobu <coughs> ah wal yashhadna te nañu fekkee alxayra yiw mi wa da'watal muslimiina ak ñaanu jullit ñi waaye naka lay def naka la ñuy def jànqasi buñ génnee ñoom ñëpp ñu dem jour maam lii tamit day wane ni jànqasi di génn ci lu baax loolu loolu man naa loolu dagan la waaye ci charte ñu bañ a nekk ñuy fitnaalaate maanaam solo colin guy fitnaalaate parfumé wu et cetera yooyu loolu dañ loolu moom day xaram waaye su fekkente ne génn rek la ngir dem fekke ji yiw fekke ji lu baax fekke ji ñaanu jullit ñi fekke ji julli ak yooyu loolu dara xaraamu ci xadis bi da koy tegtal tamit ah, dégg nga waaye nag wayaatazilu na beru al xuyabu jigéen ñi gis mbërëg al musalla bërëbu jullikaay loolu tamit dañ ci xamee ni kon jigéen ñi gis mbërëg du dugg jàkka segam ndax bërëb bi nga xamante ne dañ ko teg rek pour julli koori teg ki àll lay doon boo xoolee xeetu pàkk lay doon àll wala yu mel noonu segam foofu lañ ne ko bu mu fa dem waxuma la nag biir jumaa am jàkka qaalat nee na ci la waxee Hafsa mooy bintu Sirin radiyallahu anha ne ne fakultu ma ne alxoyyadu jigéen ñi gis mbërëg maanaam loolu tamit day wane ne boo dégg lu la jaaxal xam ngeen ni xam nga moom wax ji ba mu ko jëkkam ko njëkk a dégg mooy sœur Ummu bi radiyallahu anha ko njëkk a moom waxu ko woon ko jigéen ñi gis mbërëg ci lañ bokk moom jànq si rek la ko waxoon fii nag mu ko ba jigéen ñi gis mbërëg te ñoom fële Basra waxuma la jigéen ñi gis mbir waaye jànqasi rek ñëpp dañ leen daan tere ñuy dem ci julli ji fekkee ji ay julli Tabaski korite kon mbir mi da koy gën a buñ ko buñ ci boolee ñii gis bëri mu ne al-hujyadu xanaa du xanaa du tashhadu ñoom danañu fekkee arafa xanaa du ñoom buñ danañ ko fekke maanaam jigéen bu gisee mbir rek war di at dana fekke asfar wa kaza ak nangam wa kaza ak nangam maanaam wax ko yu yu mbir yu bëree bëri yu ñuy mën a fekke kon ñu dem fekki ji loola loola xam ngeen ne dana mën a ne waaye dañuy beru maanaam buñu demee ba ci place bi maanaam dañuy xaw a beru tuuti rek dégg waaye nag ànd ak ñeneen ñi ci def loolu tamit euh, dañ ci xamee ne te loolu amaan na masala yoo xamante ne la waroon nañ ko gis saf ci euh, bunt yi weesu mooy fi muy wax la euh, la taqdi salat foofu lañ ko waroon a gisee euh, waaye terewul ñu mën koo gis fii mooy ne jigéen jii di gis mbërëg boo xoolee fuqahaa yi rahmatullah alayhim bëri na ci ñoo xam ne surtout ci fuqahaa xanafiya yi rahmatullah ñoo xam ne dañuy sopp te loolu tamit ku mel ni imam Maksuul euh, rahimahullah ci salafi ak ñeneen rahmatullah alayhim dañ doon wax naan euh, ak kooku mel ne Seydina Utba ibn wala Aamir ibn Utba radiyallahu anhu dañ doon wax naan Euh, dañuy euh, jigéen ji sopp nañu jamono yi muy gis ba rek mu dem jàpp ji dem toog place bi nga xamante ne moom la daan jullee mu ngir mën di maanaam au moins mu fàttaliku bërëbu julli ngir bañ leen dugg ci yëgati maanaam ci kaw loolu ci ngay gisee euh, maanaam ci ci ci loolu tamit ci la ñuy te ba pare waaye nag bëri na ci tamit ñoo xam te ne dañ ne déedéet loolu buñ ko def waaye am na ci borom xam yi ñu koy def da ngay gis ne loolu moom moo dellu ci waat ci waxu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi muy wax naan jigéen ñi nga xamante ne dañuy euh, gis mba rek dañ leen di tànnloo ci ñu mën a def seen wérdu wala ñu bañ koo def waaye sauf que duñu jàng jawatu kamal comme niñ ko xamee ngir ne euh, voilà ngir sabab bi nga xamante ne xam nañ ko waaye kon nga gis ne euh, jigéen ji di jàpp di gis mba rek loolu salaf yi woo te borom xam-xam rahmatullah alayhim Euh, bëri na ci ñoo xamante ne tamit dañoo yoonal loola te dañ koo daganal ne jigéen ji gis mbërëg maanaam ngir lan ngir ne waxoon nañ ne la mbërëg borom bi subhaanahu wa ta'aala daf koo def ngir nga mën a tarbiya sa bopp maanaam jigéen ji gën mën di parce que jamono jooju day nekk ci ay humeur kiiwul day nekk ah, euh, ci ay euh, day day day day soxla ah di delluwaat ci borom subhaanahu wa ta'aala mu ci warti jàngee di tudd yàlla ci xolam di jàng alquran ci xolam ah, di fàttaliku borom subhaanahu wa ta'ala kon mu dem di jàppwaat jàpp loola dem toog ci place bi nga xamante ne moom la ñuy la daan ak yu mel noonu loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne da koy gën di yar ci buntu boobu insha allahu taala beneen bi ci des moom mooy ne kon li tamit day wane ne bu ñuy lay mu nef naa layee mbir moo xamante ne dafay nuru ne euh, dafay euh, maanaam layee mbir mbir maanaam li xiyaas li ñu naan xiyaas lii da koy tegtale ndax li mu ko layale dañu ko ndax ñi gis mbërëg nan mën a demee fekkee ji loolu mu ne ko xool ko ko ci arafa boo ko nattee ci arafa ak nangam ak nangam da nga xam ne ah voilà maanaam di gis ne loolu xiyaas la da koy euh, saxal euh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko indiwaat na ko donc xadis numéro 351 xadis numéro 971 974 980 981 ak 1652 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 890 ñetti yoon imam Abu Dawud indi ko xadis numéro 1136 imam euh,